mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaare te di leen balu di leen bala àq euh, fas yéene dikkaat rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuququl iman moo koy ànd ak yéen ci biir weer wu tëdd bii nii ci béréb bi nga xam mooy Darou Moukhty tey di ñaareelu fan bi niñ ko waxe woon ñu fas yéene ci ànd ak Serigne Abdoulaye Diop bàyyi ko ba Ndar ñëw ngir fas yéene bokk ñun jotaay bi séddoo ñun li ko yàlla dénk ci wàll bii nga xamante ne ci la yëngatu muy wàllu xam lu ak xamle tey nag mu fas yéen ñoo ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy atharul mazhab al maliki fi wahdatil mujtama al sénégal yi muy jeexital bi nga xam ne ngirum imam malik am na ko ci bennoo bi nga xamante ne njabootu sénégal bennoo noonu muy lu am solo loo xamante ne lu ma a bàyyi xel la kon tomb boobu ci la sëriñ Abdullahi Diop Ndar fas yéene ànd ak ñun bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf ci ay yëngutoom mu jànge alquranul karim ci daara bi ñuy wax Taysirul Asir ci benn banxaasam bu nekk fële ca Ndakaaru bokk ci daara yi nga xamante ne sëriñ Mor Diop moom moo ko sos foofee la jàng alxuraanul karim bi mu ci ndar boobu jàng ci lu mat juróom-ñaari at ne wàll boobu ci gëstu ak ci jàng ginnaaw bi la bawoo ci ndar ci daara ji ñuy tudde alxanafiya euh, foofee la amee baccalauréat ginnaaw ba mu amee baccalauréat la bawoo fii Sénégal nag dem fële ci Murtani lépp rek ngir continuer am jàngam ginnaaw bi mu amee ab diir la bàyyi foofu ci Murtani dem fële ci Maroc ci université bu ñu wax euh, alxarawiyin foofee la jàngee ba am licence lépp taxul mu bàyyi jàng moom ak gëstu ba tey tamit ci biir Maroc boobu noonu ci beneen université bu ñu wax université Mawla Ismaïl foofee la jànge ba am master jamono ji nga xamante ne moom la ñuy wax ak yéen mi ngi inscrire di waajal doctoram ci thème bu ñuy wax juhudu ulama Sénégal fi xidmatul fiqhil maliki kon mën nañoo wax ne wala yi nga xamante ne ci la fas yéene ànd ak tey muy jeexital gi nga xamante ne ngirum imam Malik am na ko ci bennoo li nga xamante ne njabootu Sénégal bennoo na ko yaakaar naa ne loolu lu mu maîtriser la lu mu xam la te incha allah buñ ko teewloo tamit danañ ci jëlee ay njëriñ yoo xamante ne kenn ku nekk fu yóbbuloo dana ko kon ci tënk rek ci njalbeen waxtaan bi danañu xamal bu ñu waxee am ngir lan lañ ciy jublu ak lan mooy atteem ngir ñaareelu tamit danañu indil incha allah lëng gi nga xamante ne ngir imam Malik not na ko wala lëng na ko ci biir senegal euh, ñetteel tomb bi danañu ñu euh, ngirum imam maanaam ci biir Sénégal ñetteel tomb bi danañu andil jeexital yi nga xamante ne ngirum am imam Malik jeexital na ko ci benn la njabootu senegal li ci topp danañu andil insha allah Euh, farlu gi nga xamante ne xam borom xam-xam yi nekk Sénégal farlu nañ ko ci liggéeyal ngirum imam Malik yi ko defee nag ci mujjal mujjantal danañu andil waa maanaam euh, ngirum imam Malik ci jamono yi nga xamante ne lan mooy dëgg-dëgg naka lañ koy dundee kon ci tënk loolu mooy tomb yi nga xamante ni incha allah fas yéene nañu ko baaxee ci biir waxtaan bi bi mu ñëw nag mi ngi ànd ak ay mbokk yoo xamante ne walla gi mu rek ñoom ñu cëriñ yëngatu lépp ngir koo xamante ne dégg nañ baax rek ñu dem fa ànd ak ñoom ngir sàkk fa yàlla sàkk ko yi nañ ko yàlla defal muy sëriñ ak sëriñ Yoro Gueye ak sëriñ Xarim Sougou ak sëriñ Baye Mor Ndiaye mooy ñi nga xamante ne ànd naa ñoom bàyyi koo ñëw ngir bokk ak ñoom jotaay bii nii kon wala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah ci altine ji dañu fas yéene ànd ak sëriñ Mbacké Abdourahmane ci thème bu am solo muy addiyatu fil islam diye ci lislaam incha allah mooy tom bi nga xamante ne ci dañu fas yéene ànd ak sëriñ Mbacké Abdourahmane suba ci altine ji incha allah kon lu ñu def rek mooy dañuy jox kaddu bi sëriñ Abdoulaye Diop ci tom bu am solo bi nga xamante ne moom lañu fas yéene baaxe yàlla ko yàlla defal doog te defal ñu wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا allahuma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu xasna ida chita sahla asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax ci weer wu tedd wii ci barab bu tedd wii ak jëmm yu sell yii di amal jëf yu sell yii yooyu ngëneel yépp tax na ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax a baax ziyaar boobee ñu ciy jiital boroom dëkk bi nga xam ne moo fi toogee jotaayu boroom daaru muy cheikhu abbas di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa mu yokk aw fanam yokk aw wéram bali mu naa la liggéeyal borom daaru lépp mu matal ko ziyaar boobu ñu ngi ñu ngi ciy ziyaar mboolem njabootu borom daaru yu nekk ci dëkk bi yépp di leen wàccee seen wàccuwaay di ci beral ak ci ziyaar suñu sëriñ suñu royuwaay suñu soppe Cheikh Abdourahman Mbacke di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu yokk ko sàmm moom it di ziyaare mbokk mu assasatul wafa bi xuquqi bi xuquqil iman yi nga xam ne ñooy taxawal jotaay yu mel nii ngir jëmmale ko ramadan ngir jëmmale ko dëkk bu sell bii nga xam ne ba ko borom di sanc wala bañ koy sancloo borom lii doo nga ñu sanc ko te mu kawe nga xam ne moo ñu yéene aw yiw ba tax mu boole ñu ci ramadaanu ren jii moom it ñu ngi koy beral ak ziyaaru bopp di ziyaare a cheikhu ahmadu mbàkke mi nga xam ne ni mooy suñu bunt ci dëkk bi moom di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu yokk koy sàmm di ziyaare mbokk teew ci barab bi yépp ak mbokk yi nga xam ne ñoom laa àndal ñëw fii te niñ ko limee léegi jàll ma ànd ak sama mag ju ñuy wax sëriñ Abdou Diop ak sëriñ xaadim sugg ak euh, sëriñ Yoro Gueye ak suñu baay bu ñuy wax baay Mor Ndiaye ñu ànd ñëw fii ngir wàccoo li nga xam ne moom lañ ñu sant li ñu sant nag mbokk yi thème bi mënees na koo tënk ci anam yu bari anam gi mu gën a siiwee te Cheikh Modou Kara Diop wax ko léegi xafisahullah muy atharul madhab al maliki fi waxdati al mujtama al sénégali maanaam jeexitalu ngiiru imam Malik ci benn nog jullitu Sénégal askanu Sénégal Sénégal dëgg la askan wu bennoo askan wu bokk fu ñu jóge bokk fu ñu jëm bokk nu ñuy jaamoo seen borom lan ana lan moo tax loolee am bokk na ca la jàppandil loolee dëppoo gi ñu dëppoo ñu ñëpp bokk benn ngiir moo xam ne nii moo ñu tënk ñu bokk anam gi ñu jaamoo suñu borom subhanahu wa taala mooy ngiru imam Malik kon thème bi mënees na koo tegge ci atharul madhabil maliki fi ci mujtamaci sénégal yi man ngaa wax atharul waxda fi l madhab maanaam bokk aw nit aw ñoñ aw askan bokk génn ngiir moo xam ne moo leen tënk yan jeexit la mën a am ci seen penc yan jeexit la mën a am ci seen société loolu mooy thème bi insha naa am na ay tomb yoo xam ne nii bu ñu ko temps bi mayee lenn lu ci nekk danañ ci jaar kem kàttan bokk na ci thème tomb yi nga xam ne waras na koo jàllale comme ni ko moo du Kara Diop waxee mooy lan mooy madhab lan mooy mazhab du ñu détaillé waat ci tomb yi comme ko jàll na ñu dugg ci thème rek dem ak moom mazhab ngir ñu gañe suñu temps te gàttal lool mooy ay nas ñëw nañ ay adilla ñëw nañ ay aaya ñëw nañ wàcc ci alquran wala ay ahadis nañ ñëw wàcc nañ ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa waaye niñ koy déggee dafa wuute sëñ bii dégg ko nii sëñ bii dégg ko nii kenn ku ne dégg ko nenn ngir lan xel yi xalaat di dégg ñoo wuute kon dégg ni ñuy am ci adilla yi ak nasuus si day daal di wuute suñu wuutee kenn ko kenn ku nekk la nga jàpp loolee sa mazhab kon mazhabu imaam Malik mooy ay ay idée ak i xalaat ak i ijtihaadaat ak i ahkaam yi nga xam ne imaam Malik moom la am jële ko ci alquran ak sunna mooy dégg-dégg bi mu am ci alquran ak sunna fataawaa yi nga xam ne moom la daan ubbee bi mu fi jógee ay taalibeem dajale ko ñu yaatal ko taqit ko tasil ko tafriya ko loola moo màgg ba ñu boole ci xalaat yi nga xam ne ak i fataawaa ak i aara masaayil ahkaam fiqhiyya yi nga xam ne ay taalibeem ak ñi ñëw ci gannaawam ba ñuy ak suñu jamono ji ñëpp laaf nañ ko ci mazhab bi loolu moo tudd ngiru imam Malik kon ngir buñ ko waxee day nekk ay ay ay aara ay masala fiqhiyya yoo xam ne dafa sababoo ci ay adilla yoo xam ne dafa am wuute ci diggante borom xam-xam yi loo ciy déggee kon masail fiqhiya yi nga xam ne dafa jóge ci adilla yi nga xam ne muttafaqa la nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci wala adilla yi nga xam faabita la loola moom masail ya cay jóge jugee kenn du ko tuddee ngirum kenn ci misaal suñ nee julli farata la kenn du wax ni ngirum imam Malik de julli farata la ca wala nga ngirum imam Shafi'i julli farata la ca danaan dañ naan rek julli farata la ci lislaam lu tax mooy dalil bi ñu ñëw di ñu xamal ni julli farata la nekkul dalil boo xam ne dalil vanni la dafa nekk dalil boo xam ne qat'iyyun thabitu naqli wal wal la maanaam liñ ciy déggee ak li muy tegtale day nekk loo xam lu ñuy xam la mu leer ñëpp dëppoo ci du mën a am wuute gannaaw ba lañ ciy déggee lañ ciy xamee am wuute nag kon rëy yu ba ci borom xam-xam di di wax kooku du nekk rëy kenn xalaatu yàlla lay doon xalaatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la doon kon ci gàttal leer na ni mazhab ñu ko waxee ñi ngi ci namm adil aara yi nga xam ni dafa sababoo ci wuute yi borom xam-xam wuute ci adilla yi te adilla yi nekk yoo xam ne nii ñoom ñoo mel melekaan woo xam ne nii pour ijtihaad sukkandiku ci ñoom fokk am wuute am ndax ay xel yi ngay xalaat ñooy wuute ci gàttal ñu tënk loolu ñu xam le ne rek mazhab mu ngi nii ay mazahib yu bari nekkoon nañ fi waaye am na ci yoo xam ne suñ boroom dafa dogal laata xarnu saadis al di jeex yu ci bari seey na benn desu fi lu dul yi gën a siiw bi al madhabu al xanafi madhabu al imaam malik madhab imaam shafii madhab imaam ahmad yii ñeenti mazhab yi nga xam ne moom la umma bi desee di ci jaamoo seen borom subhanahu wa taala ba bu ñuy agsi ci suñ jamono ji waxtaane mazhab day lu am solo rawatina mazhab imam Malik ci dëkk bu mel nii lu tax dëkk bu mel nii bokk na ci barab yi nga xam ne dañoo jouer rôle bu rëy ngir Sénégal nekk benn yoon wañ ko jaarale woon wasaa'il ak asalib yi yoroon ngir xeex loolee bokkoon na ci benn la jullit ñi kooku kon benn la jullit ñi maqsad la min maqasadi shari'i maanaam bokk na ci li lislaam lislaam li ko tax a jug bokk na ci mooy julli ñi ñëpp bokk nekk benn bokk genn kàddu goo xam ne nii ci lañuy ñuy sukkandiku li suñ borom subhanahu wa taala di wax ni waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu li yombal ak ñàkk a teqalikoo nag bokk na ci ñu bokk anam gi ñuy jaamoo suñ borom subhanahu wa taala te mooy ñu bokk benn mazhab boo xam ñun ñëpp moo ñuy tënk buñ bokk buñ duggee ci jàkk ji bokk na ñuy jullee bu ñuy woor bokk na ñuy woore buñ demee di aj bokk na ñuy bu buñ demee ca marché ba bokk na ñuy jaayee yeneen yi ci des yëpp ñu bokk anam gi ñu koy defee loolu day dimbali li tax yàlla wàccee sharia bi jàppani mooy umma bi yëpp bokk genn kàddu wax naa ni boroom xam-xam yi dañoo teeloon a yëg ni umma bi bokk benn kàddu la kay jàppandil mooy ñu bokk am ngir mu leen tënk ñu siy attewoo nga yëg ni kon am mazhab ak luñ ko mën a yen ak tuumaal buñ ko mën a tuumaal nekkul bidaa mukk nekkul lu sosu mukk nekkul lu bees mukk dafay jiitu ba umma bi amee la am mazhab am saxaaba yi ñoo ko fi bàyyi bàyyil ko fi taabiin taabi'un yi bàyyil ka fi taabi'u taabi'in ba mu agsi ci ñoom jamono yi a'imma yi imaam Shaafi'i imaam Ahmad ibn Hanbal kenn ku ci nekk dëkk ba nga nekkoon la fa nekkoon ci sëti saxaaba lañ la jàngal nekk mazhabu saxaaba boo fa dëkkoon loolu nga jël def ko muy sa mazhab aw nit askanoo ci yow topp sa mazhab ci misaal imaam Maalik mazhabam ñu koy wax mazhabul mazhabul maliki yi du du mazhabu lu dul mazhabu saxaaba yi nekkoon almadinatul munawwara doon fa jàngale bañ fa jógee bàyyi fa seeni doom seeni doom bàyyi fa seeni sët xam-xam bañ leen bàyyil méthode jàngaleen bañ leen bàyyil fatawa yañ leen bàyyil fuqaha as-sab'a dond ko rabia dond ko imam malik dond ko ci moom loolu mooy mazhab imam malik kon da ngay yëg ni nekkul loo xam dañoo jékki-jékki rek ñu karye ko wala nañ waxtaan ba dëppoo ñu sos fi dara déedéet moom dafa ñëw fekk la boroom xam-xam yi madina daañ ko jàngale jëlee ko seen baay ya ko seen maam ya jàng woon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy ngiram loolu la toppoon lii boo ci bëggee am ay firndeel booy liir mu watta wala nga di ko jàng da fekk day wax ni li may wax wiraathatun comme ni ko boroom xam-xam yi waxee qaadi iyaad mi ngi koy wax wiraathatun tawaarasuha qarnan an qarn ila rasulillahi sallallahu alayhi lenn lu ci nekk ci li may wax aw xam-xam la woo xam ne nii ay boroomi xam-xam ñoo ko dondante di ko dondante ba mu agsi ci sama jamono ji ma yaxal ko bind ko ci Muwatta ak téere yi saraxa Muwatta ñun ñu ñëw bokk ci té ci mazhab boobu kon loolu mooy mazhab mazhab mii nag tuumaal nañ ko anam gu mbar anam anam gu bari wax nañ ni mazhab lu xaraam la am na ñuy wax ne mazhab bidaa la am na ñuy wax ni mazhab kenn waru koo topp li ñu war a topp alkitaab wa sunna dëgg la kay alkitaab wa sunna la war a topp soo ma bëggee dégg benn aaya ci alquran ak sunna aaya laa bëgg xam ci alquran nu may def damay dem ubbi benn téere tafsir ci téere tafsir yi mu wax ma ne ma aaya bii lii la ci borom bi subhanahu wa taala namm ma dem jaamoo suñ borom loolu waaw léegi su fekkee borom xam-xam na ma lii la ci yàlla namm ma dem jëriñoo loolu dégg-dégg kan laa topp dégg-dégg borom xam-xam boobee dégg-dégg borom xam-xam boo boo ko jëriñoo def nga li ñuy wax taqlid taqlid nag mooy mbokku tamazhub ak taqlid wa tamazhub maanan waxid ñoom ñaar benn saa yoo nangu ne taqlid mën naa am ci umma bi rek da ngay nangu ne tamaso mën naa am ci umma bi taqlid te mënoo koo dàq ci umma bi ndax bi ummal islam yee sosoo ba léegi dafiy am kon solo si mu am donte danañ dellu si ci ay adilla ak i tegtal yuy tegtali ne am tamazhub moom daa nekk lu mënta ñàkk ndax borom bi subhanahu wa taala bu ne falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddiini wa li yundiru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yaxdaruun na am ci yéen aw kuréel akuk xeet woo xam ne dañuy jug jàng ji seen diine suñu ko jàngee ba noppi dellu si seen dëkk yañ dëkkoon di jàngale diine ñoom ñoo jàngi woon doon ay doon ay ulama jàngi nañ ba ñëw di jàngale ñi leen di déglu di seeni ndong lan moo leen war mooy topp la leen seen boroom xam-xam di jàngal suñ toppee la leen seen borom xam-xam di jàngal kon léegi xam nañ alquran ak sunna ci dégg-déggu borom xam-xam ne leen jàngal kon yàlla daf mel ni mu bëgg a yoonal taqlid ni mënta ñàkk ba mu leen ni taqlid mënta ñàkk rek la yoonalaale ni te mazhub moom mooy am mazhab mbir la moo xam ne mënta ñàkk beneen bi suñ suñ borom subhanahu wa taala day wax ni fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun dafa jàkkaarloog julli ñi ni leen ku ci xamut na nga dem seete ku xam nga laaj ko sa diine ku ci xamut na nga dem masala moo xam ne gaar na la la nga bëgg a xam atteem ci diine da ngay seet ku xam nga laaj ko ko mu ubbi ci waaw léegi yàlla moo digal borom xam-xam yi ne leen ubbi leen tontu leen xamle leen jàngale leen léegi jàngal nañ ñi xamut lan moo war ñi xamut mooy jëfe la leen borom xam-xam yi jàngal bu ñu la leen borom xam-xam yi jàngal léegi nu def jaamu nañ yàlla amale ko ci dégg-dégg bi seen boroomi xam-xam am ci adil lay loolu mooy taqlit loolu mooy tamazub ñun wuute ñu benn tamazub bu weesu loolu kon ak tamazub mbir la moo xam nii ci umma bi ni umma bi wàccee noonu la ànd ak moom ñëw donte nag leeram ak sosu ba lu leer lu ñu mën a teg ci ay ponk yéex naa am muy tamasuub lu dul ci xarnu saalis al hijri la tàmbale ba ñuy egg ci xarnu saalis al hijri mu sax dëgër am ay ponk am ay téere am ay rijaal mu nekk loo xam ne kenn mënatu ko fee jëlee ak lu waaye mën a wax daf fii des insha rabbuna kon wax juy wax ni am tamasuub ak tamasuub te mooy topp benn ngir ci ngiru fiq yi bidaa la wala mbir la moo xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwu ko fi woon nekkul lu war li war mooy ñu topp alquran ak sunna wax ji wér na alquran ak sunna lañ war a topp waaye ci gën anam lañ ko war a topp mooy ci dégg-dégg borom xam-xam yi képp tey it borom xam-xam ñëpp commencé nag doo wax ni damay jël dégg-déggu kii bàyyi dégg-dégg kii ki nan la bul taqalit toujours am na keneen ku muy taqalit kon léegi mi ngi mi ngi tamazhub mi ngi am mazhab boo xam mi ngi koy askanale keneen te mazhab boobu amaana nekkul lu yàgg waaw léegi suñ turaas bi nga xam ne sax fi lu fukki siècle ak ñett wala fukki siècle ak ñeent wala fukki siècle ak juróom ñu tabax ko ci tamasuub ndax benn bis dana ñëw rek ñu wax ñu ay wax ñu jël ko teg fële déedéet duñ ko defee noonu xam nga nu ñuy def dañuy dellu la suñ salafu saalix nekkoon suñ ko jàppee loolu mooy la gën a wóor ci ñoom xam nga suñ salafu saalix lu ñu nekkoon Cheikh Mbacke bu sa rahmatullahi alayhi lu mu def bi mu sosoo ci dëkk bu mel nii muy réew mu mel nii di Sénégal ay boroomi xam-xam nekk fi ay nit nekk fi soxla woo xam seen diine soxla woo xam waxtu soxla woo di jaamu yàlla daan sukkandiku ci jaamukaay yàlla yu bari ci Maroc ak Arabie Saoudi ak yeneen réewu arab yi mooy suñ bëggoon a xam ban waxtu julloo jot dañ daan jël téere yi nga ñoom la marocains yi bind ak saoudiens ak yeneen borom xam-xam yi xibla sax eggoon na ci buñ ko bëggee xam dañuy sukkandiku ci yeneen réew yi sëriñ Mbàkke bu sa rahmatullahi radiyallahu anhu aydan daal di gis ni dafa am lu ñuy wax ci usulul fiq ak ci qawaidul fiqhiya al fatwa tatagayaru bi tagayuri al azminati wal amkina maanaam fatwa muy ubbee ci ci diine day soppiku di wuute kontalaay barab yi ak jamono yi ni muy wuutee Sénégal kon amaana mu wuuteek Maroc amaana mu wuuteeg Arabie Saoudi amaana mu wuuteeg beneen réew comme que ak wuute am na ci nag war na borom xam-xam yi nekk Sénégal ñu ijtihaad góorgóorlu sukkandiku ci adilla yi ak xisaab ak falak ba génnee xam-xam boo xam ne mooy may waa Sénégal ñu xam waxtu te duñ sukkandiku ci benn réew looloo ko may mu génnee téere boobu muy wax alxiblatu wa kayfa wa kayfatu listidlaal maanaam téere bi daf lay jàngal boo bëggee xam waxtu ci senegal nooy def loolu tey jii ñun mucc nañ ci problème mu weer mucc nañ ci problème mu xibla mucc nañ ci problème mu waxtu julli ngir lan Cheikh mbakk bi sama mujj ci génne lii la Cheikhul Xadim yëgoon bi mu ñuy wax ne aleykum bil malikiyati fa innaha mutaharatun munawwara euh, nas la bu riche bu am solo boo xam ne ñun ñëpp mokkal lañ ko mais ci majmuwa bi nas bi lu muy wax maa ngi leen di dénk yéen sama wu ñoñ yéen sama wu ngeen tëngu ci ngiiru imam Malik ana lan moo tax ma wax leen ngeen tëngu ci ngiiru imam Malik ngir ni ngir la moo xam ne mu laab la mu sell la mu leer la moo xam ne mu ñu argumenté la mu am ay usul la mu am ay qawaid la furuu ya nekk furuu yu wér mu am jokkaloo ba ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Touba radiyallahu anhu nekk gi mu nekk xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñu diggante ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu am jokkaloo moo tax mu tënkuñu ci ngiru imam Malik ngiru imam Malik moomee danañ ci agsi ci gannaaw ci kanam kon maa ngi ci ba tey solo si nga xam ne nii am mazhab topp benn ngir ci ngiiru fiq yi ak bu mu ci mën a doon di ko jaamoo sa boroom am na ko damay wax ni am mazhab farata ci koo xane nii ab amil xaasir la noonu la ko fuqaha yi di waxee koo xam ne yàlla dogal na ne du am mujj mujtahid mooy faqih mooy mufti mooy ko xam ne egg na ci kaw ca xam-xam ca njobboxtan la xam-xamu sharia yépp peeg na ko ba am ci lu weesu loo xam ne ni kenn mënu koy jéggi loolu dafa jafe buy am ci xeet wi lu néew la cay am wala sax mu bañ cee am léeg-léegi ci yenn jamono yi léegi ki nga xam ne mooy al al qaasirul aam mi kooku mooy kan mooy ki eggul ci daraja boobu même bu faree iji ci xam-xam nit dana far ijji ci xam-xam te du egg foofu su ko defee lan moo ko war mooy mu jéem a topp boroom xam-xam yi nga xam ñoom la bokkal réew mu jéem a seet benn ngir ci ngiru mazhab fiq yi topp ko di ci di di ci sukkandiku ci jaamu yàlla loolu xanaa leer la bàyyil xel ni muy alquran mu muy sunna alquran ci boppam aaya yi li muy bari bari daf ciy am aaya yoo xam dañuy nuroo am ci aaya yoo xam ne nii day nuru ak taarub ci zahir daf cay am mooy boo koy xool ak wante daf cay am aaya bi ñëw di saxal lii benn aaya ñëw di ko daq waaw ab koo xam ne ni eggul dayo ca xam-xam eggul fa imaam Malik egg su ñëwee gis ñaari aaya yu mel nan lay def ba jaamu borom bi subhanahu wa taala war ñaari xadis gis na benn xadis bu rasulullahi sallallahu alayhi wa di wax ne innama ju'ala al imaamu li yutamma bihi fa ida kabbara wa ida kabbara fa kabbiru wa ida qara fa ansitu xadis bi lu muy wax imaam dañ koo teg ci seen kanam ngir ngeen di ko roy kon su su kàbbaree na ngeen kàbbar waaye suy jàng na ngeen déglu loolu la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax kon léegi su imaam di jiite julli maamum yi dañoo war a déglu moo xam jullig bérél la moo xam jullig yàllu la waaye dañoo gisaat beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ku julli te jànguloo fatiha loo julli te ba muy wax loolu léeralut daf cee namm jullig yàllu wala jullig bérél dafa wax rek ku julli te jànguloo fatiha sa julli baaxut zaahirul xadis ba loolu lay tegtale waa mbokk ñaari xadis yi ci zahir muruwul ni am na taarut xadis bu njëkk bi nee na la jàngal xadis bu njëkk bi nee na la bu imaam dee jàng bul jàng déglul yaa ngi dégg xadisu ñaare bi ne la ah kay buy ja faatixa moom da nga war a jàng waaw ku mel ni man bu dajee ci ñaari xadis yi tam war a julli tàkkusaan wala timis léegi nu muy def du ko xam xam nga lan moo ci des mu seet borom xam-xam boo xam peeg na borom xam-xam booba nu muy def day seeti ay murajjihaat ak i xaraa'in ak yeneen adilla yu rot ci yeneen i barab. yooyu lay sukkandiku ñooy dëgëral gis-gis bi mu war am ci masala mi su ko defee maaliki yi gis ni bu dee jullig yalu man ngaa jàng bu dee jullig biral man ngaa bañ a jàng ñeneen gis ni fatiha da nga ko war a jàng farata la ngir xadis bu mujj bi ndax yéen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ñi di jéem a dugg doomu la naan la na nga ko jàng nag su imaam jàngee fatiha ba dal laata muy jàng saar jàngal sa fatiha gaaw déglu saaram maalikee luñ la wax mooy su imaam dee jàng julli gi yellu déglul ndax xadis bii dañ cee sukkandiku waaye alquran dafa ñëw di dëgëral xadis bi te loola it ci xaraa'in la ak murajjihaat yi tax borom xam-xam yi bu ñuy ijtihaad seen mazhab bi ñu am dëgër borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci suratul araf wa da quri alquranu fastamicu lahu wa ansitu laallakum turxamuun alquran bu ñu koy jàng na ngeen déglu na ngeen dégg tey déglu tey xerewlu ñu gisaat ci xadis luy wax ne bu imaam dee jàng na ngeen déglu aaya waxoon na ko xadis ñëw nañu waxoon na ko kon day tekki ni xadis bi ñëw di tegtale ak déglu bañ a jàng fatiha moo gën a lëng mura maaliki yi bëgg a def muraatul xalaaf bëgg a yombal masala bi ñu la kon léegi li am julli gi yalu jàngal sa fatiha ak saar julli béral déglul njàng mi maam li ma bëgg a wax fii ku toll ni man man mii ci xam-xam su fekkoon damaa gis ñaari dalil yi nu may def damay gëlëm du ma xam foo jëm lenn dong ciy gën a yomb ci man ma seet li ci boroom xam yi wax muy maliki yi wala shafi'i yi wala xanafi yi wala xanbali yi ñëpp yem kenn laa cay seet la mu wax mu béy ma ma jariñoo ko su ma defee loolu rek topp naa mazhabu fulaan ñaareel bi suñu borom subhanahu wa taala ni ma ko waxee ci alquran alquran dafa wàcc ci làkkub arab te làkkub arab daa am ay xasaais ay ay mbiri boppam yu mu jagoo bokk na ca yemu jagoo li ñu dox li ñu wax al ishtiraku lugawi mooy baat bay mën a ñëw ci làkkub arab di tegtale ñaari maanaa te léeg-léegi du ñu am xarina bu ñuy tegtal ne benn maanaa bii lañ nam borom bi subhanahu wa taala wax na ni wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jigéen ñi nga xam ne seeni borom kër dañ leen a wàcc war nañoo iddawu thalathata quru wal quru quru jamcu qaru wala quru lan mooy quru quru day rot ci kalaamul arab di tegtale ñaari maanaa dana ñëw di tegtale tuhur dana ñëw di tegtale xaydu lan la ci yàlla namu yàlla leeralul lu ci namu yàlla wax na te leeralul lu ci namu léegi lu des uti yeneen i adilla uti yeneen murajjaxaat di jéem a gëstu jëfandikoo xel ba keroog ñuy xam la ci yàlla namu kooku xanaa du man ak ku mel ne man ñooy ñëw di ci di xam la ci yàlla namu kooku borom xam-xam yu mel ne imaam Maalik ñooy gëstu bi ñu gëstoo nag imaam Maalik gis lii ni tuxuru lay tegtale keneen ku moom gis ni xaydu lay tegtale kon yaa ngi gis ni gën a ñëw baat bi nekk baat bu leer. waaye dégg-dégg bañ ciy am day am wuute gannaaw am nañ ci wuute nag te mazhub mi ngi daal di am li ma bëgg wax foofu al aamil qaasir bu dajeeg aaya bu mel nii lan lay def xoolal tey jii borom bi subhaanahu wa taala bu ne koo xam nii ci aaya bii ñu nekk ba tey muy wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jigéen ñi seen boroom kër wocci war nañu iddawu nañ jàpp li maalikee yi wax salaasatu tahaar ñetti làpp xam nga lii leer na te am la ndax almutallaqaat dañuy wax ne min seexul umum aljamcu almuarrafu bil alifi wal laam bépp jamcu bu ñëw ànd ak alif ak laam day tegtale umum ci usulul fiq kon almutallaqaat baat la boo xam day matale day làmboo mbooleem jigéen ñi ñu wocc te moo ne gis nañ jigéen ñoo xam ne sëpp ku ëmb mooy seenu idda ndax borom mooy wa ulaatul ahmaali ajaluhunna an yadaana xamlahunna aha mooy sippiku ëmb mooy seen iddaw nga xam ne bu fekkee loola am na rek idda gi jeex na lii amul lu mu wuuteeg ci aaya bu njëkk bi aaya bi njëkk bi nee na ñetti laa ba fi nekk aaya beneen aaya ñëw ni la kii de moom xawma keneen waaye kii de moom bu ëmb bu ëmb bi wàccee rek moom iddaam jeex na mën naa commencé jaamu borom bi subhanahu wa kon aaya bu njëkk bi am la woon aaya bu mujj bi daa am ku mu génnee kan la génnee mooy jigéen ju tollu diggante xaas la dafa tax taxsiis umum bi jiitu woon waaw léegi dama lay laaj al aamil qaasir nañuy jëfandikoo mustalax yi usuli yu ne dañ jëfandikoo di ko tuddee al aamil qaasir te mooy ku xamagul dara wala ku far iji ci xam-xam te eggagul ci daraja bi ñoo imam Malik eggoon kooku xanaa dana bari ci uma bi kooku boo dajee ak ñaari aaya yi wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ak wa ulaatul ah-, wa ulaatul ahmaani ajaluhunna an yadaana hamlahunna lu muy def xanaa gëlëm rek lenn dongay solution ci moom mu dellu la ca borom xam-xam yi wax. kon mbokk mi yaa ngi yëg ni xëy na am mazhab moom lu mënta ñàkk la ci ki nga xam ne eggut bayoo ci xam-xam nekkagul am mujtahid mënta ñàkk ci moom comme que nangu nga loolu nanguwul ma ne it ngiiru imam Malik la mu dëgër mu wóor mu ñu tabax ci ay ponk. ay usul yu wóor ba tax Cheikhul Xadim wax ni fa innaha mutahharatun munawwara wax ju rëy la ju am lu muy tegtale li muy tegtale mooy li ko Sidi Abdullah waxee ibnu Ibrahima al-Alawi Shinqiti ci Maraqi Suud ida samicta fal imaamu Maaliku saxa lahu sha'wu alladi laa yudraku lil athari saxiixi maca xusni nadar fi kulli fannin kalkitaabi wal athar ngiiru imaam Maalik ngir la mu dëgër ngir ñaari mbir borom mazhab ba la am lu borom xam-xam yi wax ci moom te lañ wax ci moom dañoo dëgg la sallallahu alayhi wa sallam wax ci moom lan la sallallahu alayhi wa wax loo xam ne dañuy jàpp ne imaam Maalik la ci namm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci ab xadis di junj nit kuy ñëw ci gannaaw bu fi jugee doon boroom xam-xam lay doon ci jàkkay madinatul munawwara lay jàngalee muy jàkkay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni jàngalekat lay doon woo xam ne nit ñi dañ gàddu seeni bagage di wër fu ñu jànge waaye duñu gis mukk ku mel ni boroom xam-xamu madina muy yushiku an yadriba annaasu akbaada al fi talabi al ilmi fala yajiduuna ahadan a'lama min aalimi al madina nekkul ni man maa wax ne xadis bi imam malik lañ ci namm waaye boroom xam-xam yi ma seeg imam malik jamono ba seeni taalibe daal leen wax yéen la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam namm ci xadis bi ñoo wëlbati ko di ni xadis bi malik képp la mën a nekk Sufyaan ibnu Uyayna day wax ni xam nañ ci ñamoon ci imaam Maalik la bokk doonoon borom xam-xam bu rëy bañ boole ko ci borom mazahib yi donte mazahib indafara ba ñu baree bari ci askan wi jàppoon nañ ni Sufyaan ibnu Uyayna mii lañ namm ci xadisu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bii moom mooy imaam Maalik képp la xadis bi mën a namm ba ba tax mu daan wax ni maalikun sayyidul muslimin Maalik mooy sang julli ñépp nag ku nangoo ko bañ mooy sab sang mooy sab sëriñ moo tax xaadi iyaat rahmatullah alayhi day wax ne ngiiru imaam Maalik ngir la mu dëgër ngir ñaari mbir am lu koy tegtale doon naqal afar lu ñu soloo ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy xadis bii leneen li mooy wàllu xel ak wàllu xam-xam bi nga xam ne imaam Malik moom la amoon ñëpp nangul nañ ni imaam Malik boroom xam-xam bu wóor la woon moom moo nekkoon imaamu ahlil xadis moom moo nekkoon imaamu ahlil fiq moom moo nekkoon aalamul muslimina fi waqti fi waqtihi bi shahadati ahli asrihi maanaam moo nekk moo bokkoon na ci gën gënoon a xam ci jamonoom comme ni nga xam ne ñi maasee moom di ay boroomi xam-xam wax nañ même Shaafi'i day wax ne maalikun ustaadi wa anhu axastu al ilma maalik mooy sama sëriñ man maalik a ma jàngal ci moom laa jànge loolu dong doy na ma sag dan na wax ne iza zukira al ilmu fa maalikun najmu bu ñu waxee xam-xam maalik moo cay biddiw moo ca raw ñëpp kon ngiru imaam maalik dëgëraay bi ak cëslaay yi ñu ko tabax daf mel ni du jar sonne ak di ko leeral dañuy doyloo rek benn wax joo xam ne ibnu taymiya rahmatullah alayhi wax na ko ci benn risaala boo xam ne daf koo bind wa tuddee ko risalatan fi tafdili madhabi ahli almadina madhabi malikin wa ahli almadina risala bi ibnu taymiya rahmatullahi alayhi daf koo bind di lënkale ngiiru imam malik ak yeneen mazahib yi day dugg nag buntu par buntu ci fiq ci ibaadaat yi ci muamalaat yi bu ñëwee ci ibaadaat yi tàmbalee ci tahaara salaat zakat siyaam xajj ba abwaa fiq yëpp jeex ba muy bind téere ba mu noppi xam nga dafa wax ne ngiiru imam malik mooy ngiir mi gën a dëgër mooy ngiir mi gën a wér ay usuulam ak ay qawaacidam daa gën a dëgër mu ni summa man tadabbara usuul al islaam wa qawaacid al sharia wajada usuula malikin asax al usuul riwaayatan wa ra'yan lii waxu waxu Ibnu Taymiyya rahmatullahi alayhi leetar bi mool nañ ko ñëpp am nañ ko ku mënta am leetar bi boo amee majmuu fatwa fatawa Ibnu Taymiyya juzul ishrin da nga fekk wax ji mu nekk fa muy waxam ji wér kon loolu yaakaar naa mbokk yi doy na ci luy tegtale dëgër gi nga xam ne ngir imam Malik am na ko su ko defee ñu continuer ñëw ci ngiiru imam Malik ci suñu réew mi waxtu wi de desee ñu door a dellu si ci li ñu doon wax sànq ngiiru imam Malik imam Malik lañ koy askanele donte ngiiru saxaaba yi la donte ngiiru taabiin yi la donte ngiiru ña toppoon taabiin la waaye nag imam Malik daa ñëw taqniin ko tafriix ko utal ko ay ponk tabax ko ca bàyyi fi ay téere yoo xam ne moo jëmmal mazhab bi bi mu fi jógee ay taalibeem fonk loolu ay taalibeem bi mu fi jógee moom imaam Maalik rahmatullahi alayhi ay taalibeem góorgóorlu ci loolee imaam Maalik doon jàngale jëmmal ko bu baax a baax bàyyuñ ko mu dal suuf ñoom nag ñu nekkoon ñu bari ñu tasaaroo ci goxu suuf yi Afrique sax amoon na ci noonu lay tas di tas ba agsi suñu réew suñu réew mi bi mu fi agsee nag mu fekk fi ay loxo yu dëgër ay mag yoo xam ne dañoo jaay seen deret ngir tasaare lislaam ñu jàpp ni kon ngiru imam malik mook dugg lislaam ñoo ànd dugg ci biir réew mi kon ni nga xam ne mënoo teqale ak ab sénégalais bu nekk jullit mënoo koo tere ab jullit mënoo koo tere ni ab jullit noonee it la nga xamee ni yow mënoo koo tere nekk ab malik yi ngir lan lislaam gi duggaale ci réew mi ba mu ba mu ciy jaamoo borom bi l'islaamu maliki la alfiqhul maliki la ñi fi indi woon l'islam doon moo xam ño ñu ñëwoon benn benn la moo xam ci commerçant yi la moo xam ci muraabito la ñoom ñi ci ëpp ay maliki lañ lañ ñu doon jàngal ay maliki lañ suñu mag ñi nag bi mazhab bi accès ci seen loxo ñu taaw ko liggéey ci liggéey bu rëy bu am solo looloo tax may wax ni al madhabul maliki sénégaliyun ngiiru imam Malik mbir la moo xam ne ni Sénégal moo ko tànnal boppam ab jullitub sénégalais moo gis ni ngiiru imam Malik moo ko arrangé ci la gis ne ca la mën a jaamoo borom bi subhanahu wa moo dëppoog ni ko bi subhanahu wa taala binde moo ay xalaatam ngir ni ki nga xam ne mooy borom mazhab bi moo melakaanoo loolu kon tànn la goo xam ne nii ab sénégalais moo ko tànn kenn forcé ko Sénégal bokkut réew yi nga xam ne ngir dafay dugg wala l'islam dugge fa ci politique wala ci dawla état wala ci force wala ci jaasi wala dara lislaam ni nga xam noonu la duggee Sénégal ci jàmm ngiiru imam Malik tamit noonu la fi tasaaroo ci jàmm xat damm dara fettut lis madhab Malik yi daal di tasaaroo ci réew mi kon bi mu tasaaroo ci réew mi ana lu mu may réew mi dafa may réew mi ñu amuk bennoo gu dox suñu diggante jullit yi nekk Sénégal yépp bennoo googu ci ngiiru imam malik tënku ci génn ngir mu bokk mu nekk ñu ngir mooy al ittihaadu fi l marjaiyati al fiqhiya ñun ñëpp ñu bokk benn delluwaay boo xam ne ci la ñuy dellu ca fiq te delluwaay boobu di ngiru imam malik nga xam ne moom moo ñuy tënk moo ñuy boole ak suñuy xalaat lu mu man di wuute suñu idéologie lu muy lu mu man di wuute madaaris yi ñu intima ci suluuk ak ci fikir lu mu mën di wuute mais ci fiq moom day am loo xam ne moom moo ñuy boole te moom mooy al mazhabul maliki kon patrimoine sénégalais bi gën a wóor tey jii bokk na ci ngir imam malik mu bokk ci ak thawaabitu diini yi nga xam ne ñoo téye ngir imam malik moo téye sénégal mu bokk ci wasaayil ak asaalib yi nga xam ne boroom xam-xam yi fi jaaroon bi ñu bëggee tasaare l'islam bi ñu bëggee ak dal am ci réew mi bi ñu bëggee ak bennoo am ci réew mi bi ñu bëggee sécurité am ci réew mi dañoo fexe ba jëmmal li ñuy wax at tamazhub te mooy jàpp ci ngiru imam malik umma bi li ko defaroon de démb moo koy defaraat tey te mooy jàpp ci am ngir moo xam daf ñuy boole xalaatal boo duggoon cib jàkka ka ngay dendal toujours bokkule na ngeen di jullee ci génn anam bu jullee jublu penku yow nga julli jàkkaarloog nii buy jàng faatiha doo jàng faatiha soo leen demee sa marché ba doo leen bokk noo leen di jaaye boo leen dee woor doo leen bokk noo leen di wooree boo leen dee aj doo leen bokk noo leen di aj boo leen di as joxe asaka doo leen bokk noo leen di joxe asaka ngir lan madaaris fiqhiya yi sukkandiku daa kooku ak mbañeel day yomb ci seen diggante boo demee ci téere bi ñu al muswadda fi usulil fiqh te ñett ñi ko taalif ñëpp nekk bokk ci banu taymiya aalu taymiya ñu leen tuddee ñett ñoo ko taalif ñoo xam ne aalu taymiya lañ lañ leen di tuddee mooy abdul halim ak abdusalaam ibnu taymiya ak ahmad ibnu taymiya rahimahumullahu taala dañuy wax ci téere bi ñu ne qaadi abi ya'la dafa am benn waaye bu ñëw ci moom ñi ko dama bëgg a ngiirug imaamu shaafici ci yow wala ngiiru imaam ahmad bin xambal ci yow xaadi abi yaala ab ab xanbali la woon waa ji ñëw ni ko damaa bëgg a jàng ngir mi nga nekk topp ko xaadi abi yaala ni ko waaw xanaa du yow dëkk ba nga dëkk ay shaafici lañ mu ni ko aha kay mu ni waaw léegi bu ma la jàngaloon sama ngir mii xanaa yow loo ci jublu nga jéem a jàngi ngir ngir ngir Ahmad ibn Hanbal nekk ab Hanbali loo ci mu ne ko xanaa damaa rafetlu sama sa xam-xam rek dama laa naw léegi léegi nit day naw nit ba far mel na mu mel donte kam yi kam kam naw ba sukkandiku ci moom sax ay cislaayam du dëgër loolu am na ci xam-xam nit naw moroomu nitam ba far bàyyi la mu nekkoon topp la moroomu nitam nekk te moroomu nitam moomee muy topp gënalu ko dara gënu koo dëgër sax cislaay ci diine lii la ndongali wax. qaadi abi ya'la damaa bëgg a jàng madhab imam ahmad ibn hanbal nekk ab hanbali ngir sopp la ak rafetloo sa xam-xam mu ni ko waaw léegi bàyyil xel nga dellu dëkk ba nga dëkkoon fekk ñu nekk ay shafii nga dugg si jàkka di julli wuuteeg ñoom dem sa marché ba wuuteeg ñoom di aj màkka wuuteeg ñoom di joxe asaka wuuteeg wuuteeg ñoom est ce que ak mbañeel ak teqali koo dox seen diggante mu ni ko ak kay mu ni ko loolu boo ko defee yow da ngay xeex lislaam lislaam dafa bëgg julli ñu nekk benn dafa bëgg nit ñi julli ñu nekk boolo mbooloo nekk ànd ci benn kàddu mu ne ko waaw mu ne kon maa ngi lay digal di la ñaax nga dem ci qaadi abi isxaaq qaadi abi isxaaq ab shaafi'i la woon ni moom mu ne ko soo demee ca moom dana la jàngal ngiru shaafi'i nga jàng ko boo delloo sam réew bokk booy ñëw di bokk la la ñuy wax bokk mooy boo ñëwee ci société bi doo doo xaar ba ak takayuf du du ko jar maanaam nga naan naa fi nekk deux mois ngir ma jàngi société bi ba mën a bokk déedéet da ngay ñëw rek bokk ngir la la nga doon jàng ak amoon ci réew ma benn la loolu la ko wax lu mel nii la ibnu abdul barr sukkandiku bi muy taalif ak tamhid tamhid muy téere bu rëy mu ciy sharxu muwatta imam malik dafa wax ci njëlbeen ya ni man de damay sukkandiku ci riwaayatu yaxya ibnu yaxya laysi te ñëpp xam nañu riwaayatu yaxya ibnu yaxya laysi bokkul ci riwaay yi gën a dëgër bokkul ci riwaay yi gën a wër ci riwaayatu muwatta mu ne waaye man en tout cas ci moom laay sukkandiku mu mel ne dañ ko laaj ana lu tax loolu ngir mu ni yaxya ci ñun la bokk yaxya andalus la dëkk man andalus laa dëkk suñu waa réew yaxyaa lañ xam mu wat watta ci riwaayatu yaxyaa lañ koy jàngi du fi indi lu bees xam nga lu mu wax ca mujjantal wax ba maa ngi dénk aw ñoñ wu ne buñ jógee di jàng buñ jugee di gëstu nañ sukkandiku la seen askan nekk la seen waa réew doon sukkandiku bu ñu fi indi leneen lu wuuteeg loolu ndax ak mbañeel da ciy am ma jàng texte bi ngir riche gi mu riche mu ne fa kullu qawmin yanbaghi lahum imtithaalu tariqi salafihim fi ma sabaqa ilayhim وسلوك منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه yaakaar naa lii leer na ci liy tegtale ni aw askan wu bëgg a am continuité lay jéem a sukkandiku wéeru ca la nga xam ne moom la ko ay boroomi boroomi xam-xamam bàyyi ñun nag suñu boroomi xam-xam ngiiru imam Malik la ñu bàyyil ngiiru imam Malik moo mee ñu xam ne moom la ñu bàyyil moo moo dëgëral réew mi moo may réew mi ak sécurité moo may réew mi ak bennoo kon bokk na ci jeexit yi am yi nga xam ne ngir imam Malik am na ko ci Sénégal mooy benn la jullit ñi kon tem bi ci boppam muy atharul madhabil maliki fii wahdatil mujtama Sénégal yi thème bi ci boppam mooy leeral ni ngiru imam Malik bi mu ñëwee ci réew mi daf fee bàyyi ay jeexit jeexit yooyee bokk na ci mooy benn la julli ñi benn la jullit ñi nanguñ ci kii nekk ab bokk ci tariqa bi kii bokk ci tariqa bi kii dit bokk ci tariqa bi déedéet bëgg mooy nji bokk genn anam gu ñuy jaamu seen borom subhanahu wa bokk genn anam gi ñuy jullee bokk genn anam gi ñuy woore buñ duggee ci jàkka ji kenn du xàmmee kii kenn du xàmmee kii loolu mooy benn la ju lan moo ñu ko may gis nga bennoo googu ñu benn ci bennoo ci mazhab moo ñu musal ci yu bari yoo xam ne mi ngi am ci yeneen goxi àdduna bi imagineel bu ñu bokkul woon mazhab ak xeex mën naa am suñu diggante ndax kenn day tax wax ne li ma jàpp moo gën a wér li nga jàpp ku jàppul li ma jàpp yéefar nga ma jug wax ko lu mel noonu koo wax lu mel noonu dagaral nga baatam mu jël jaase doo lëkk réew mi tàkk te ñaara ñu jotee seeni mbokk jàpp ca réew mi tàkk kon li ñu yàlla musal ci ay xurub ak i musiba ak i fitna yoo xam ne mi ngi ta mi ngi tàkk ci barab yu bari bokku na ca la tax mu musal ñu ca mooy bennoo gi ñu bennoo ci ngiir moo xam ne moom moo ñu tënk muy ngir imam kon nga yëg ni bokk na ci jeexitalu ngiru imam Malik ci réewum Sénégal ci askanu Sénégal ci société sénégalaise bi mooy bennoo gi nga xam ne jullit ñi bennoo nañ ko bokk genn kàddu goo xam ne moom moo leen di atte ñi bokk téere yi ñuy jàngi ci fiq ñun ñëpp lax dara la ñuy jàng ba Cheikh ci kaw ak ci diggante ba ak yéen ci suuf. tey bokk na ci jeexit yi nga xam ne ngir imam Malik am na ko ci Sénégal mooy dal gi dal gi am ci réew mi ak sax gi ak jàmm gi dara yëngut. ñëpp bokk nangu ne ay jullit lañ kenn jàppul ni yaa gën sa moroom loolu bokk gi bokk anam gi ñu gi ñuy jaamoo suñ borom moo ñu ko may bu ñu wuute woon ñuy jaamoo suñ borom subhaanahu wa taala xeex day daa di judd fitna day daal di judd mbañante daa di judd la borom bi subhaanahu wa taala daan wax ne nag waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu daal di dàqu kon ngir jëmmal wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu il faut kon ñu nangoo tënku ci ngir imam Malik mi nga xam ne moom lañ suñ mag ñi bàyyil suñ mag ñi kon yëg maqsad bi bëgg koo jëmmal tax na kon ñu bàyyi fi tamasuub su ko defee ba tey jii bokk na ci jeexit yi nga xam ne ngiru imam Malik am na ko ci Sénégal ñun ñii ñëpp kemtalaay li ñu jàng ci mu muallafaat fiqhiyya yi nga xam suñuy boroomi xam-xam ñoo ko taalif luñ cay fekk ñoom ñëpp ay maalikiyya lañ woon ëpp ciy wax dana al malik yi man da ci ngir imam malik laa bokk loolu lañ lay wax cheikh ahmadou bamba xaarimu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam loolu lay wax al cheikhu malik si loolu lay wax maam abdoulahi ñas loolu lay wax cheikh al islam cheikh ibrahim ñas loolu lay wax maam xalifa ñas loolu lay wax alxaaj mahamad fori jaabi loolu lay wax seen moussa camara loolu lay wax keneen ak keneen ak keneen loolu lay wax man ab malik yi laa woon la ma taalif lépp ci ngir imam malik laa ko taalif kon ku ñëw ci gannaaw jamono ji bëgg a jariñoo la suñ mag ñi ja bindoon nooy def il faut nga xereñ a ngir mi ngir mi boo ko xereñaw doo mën a jariñu ci mu àllafaatu fuqahaay Sénégal kon ñun am nañ taxaddi mooy barrage bu nekk suñu kanam boo xam ne mënuñ ko jéggi mukk suñu turaas amaana wu nekk suñu suñu kaw ndodd dañ koo war a liggéeyal dañ ko war a tasaare mënuñ koo tasaare mukk lu dul ñu jéem a xam mazhab bi nga xam ne ci lañ tabax turaas maktabal fiqhiyya sénégaliya dajale na téere yu bari di maxtuutaat di mantuuraat di muxtasaraat di mutawalaat di shuruux di taqiidaat di taaliq lépp ci ngir imam Malik lañ ko bind kon ki bëgg a liggéeyal mazhab bi ki bëgg a liggéeyal trois Sénégal il faut mu nekk ku xereñ a ngir imam Malik kon loo yëg bokk na ci jeexitalu ngir imam Malik ci Sénégal mooy kër goo fi dem a këru diine boo fi mën a fekk da ngay fekk seeni boroomi xam-xam lañ bind lépp ñu ngi ko tënk ci ngir imam Malik sañ a bañ ak ku sëñ ta bañ na fee nekk mag ñi bàyyil nañu ko sàmm ko te mu jëpp se mu réer du ndam yàlla ci yàlla musal bokk na ci jeexitalu ngir mi ba tey ci senegal ngir mi sax na fi dëgër fi tasaaroo ci askan bi ba mu ci bokk li ñuy tuddee ak thawaabitu diiniya réew moo dem ci réewu àdduna bi bi ñu koy tabax dañ ko utal ay fondement tabax ko ci ay mbir yoo xam ne dañ leen di tuddee ak thawaabit ponk yooyu ñoo téye askan wa ñoo tënk ñoo téye réew ma moo tax réew ma du daanu ponk yooyu bu xasee daanu moom réew ma dara desatu fa bokk na ci ñu tabaxe réewum Sénégal nag mooy ngiiru imam Malik li nga xam ni al aqida al ashariya bokk na ci yiñ tabaxe ngiru imam euh, société sénégalaise bi noonee it la ngi madhabul maliki yi bokk ci yiñ tabaxe ngiru imam Malik kon suñ patrimoine la jéggaane wuñ ko ñun ñoo ko moom li ñu war suñu diggante ak mazhab bi mooy li ñu war suñu diggante su ak turaas bi te li ñu war suñu diggante turaas bi mooy li ñu war ak suñu diggante mag ñi ñu fi bàyyi ñoom def nañ la leen war dem ñun ñoo ci des yàlla nañ matal yóbbante bi te loolu yóbbante bi jàpp naa ne dina mat tax mu assasatul wafa jéegu yi muy def du dara lu yóbbante bi mat moom lay jéem a jokkale yàlla suñu borom subhanahu wa taala gën leen a jàppale ba loolee doon ay marakisul bahs yoo xam ne métier mi mooy gën di yaatu xam naa ne ñu ngi ci projet ba tey ci jeexit yi nga xam ne ngir imam Malik am na ko ci Sénégal bokk na ci loo xam ni nii Sénégal daf koo donne daf koo jariñoowe ci mazhab bi mooy alwasatiyatu wal i'tidaal mooy dal yamoo gu àndut ak ëppal gu àndut ak woyafal gu àndut ak jéggi dayo amul takfir kenn waaye amul woyafal diine amul xëppatal amul dara dangay jaamu sa borom alal xattil wasat loolu dafa bokk ci xasaa ay seexan ngiru imaam Maalik daf koo jagoo ngiru imaam Maalik xamul takfir waaye ngiru imaam Maalik xamul woyafal diine ba mu ëpp it dafa am ay ruxas waaye am na ay azaim kon ngir la moo ki nga xam ne day askanoo ci ngiir mi dañuy sàkku ci moom mu nekk mutawassit wa mu'tadil bu mu nekk ku woyof lool waaye bu mu nekk ku diis lool bu mu nekk koo xam ku jaxasoo moom xeeb ko bu mu nekk moom dem duutuu dellu si ku jaxasoo moom na xemmem dellu si waat nga xam ni day woote ci lislaam waaye day ànd ak dal ak jamoo jàpp ni ñëpp ay mbokkam lañ yéene ñëpp ñu dem aljanna kooku mooy ab maaliki yi loola nag borom xam-xami Sénégal dañ koo donn ci mazhab bi jàngal histoire Sénégal doo ci gis mukk xare boo xam ne nii dafa su dafa sababoo ci wuute boo xane ne wuute masala fiqhiya la doo ci gis xeex ne am na ci réew mi ne fitna wu ne juddoon na fi bu njëkk waaye doo ci gis woo xam ne nii ba ay boroomi xam-xam ñoo wuute ci ab masala ci gis mukk ci borom xam-xam réew mi di Sénégal kuy takfiir moroomu borom xam-xamam. doo ciy gis mukk it kuy woyofal diine lool bay daganal lu yàlla tere wala mooy tere lu yàlla daganal kon da nga yëg ni am na lu senegaal donde ci ngir mi te mooy al wasatiyatu wal i'tidal muy yam ak dal ju pocc nekk ci kaw yoon wi amul jàdd nii amul jàdd nii te loola dafa bokk benn ci jagleel yi nga xam ni ngiiru imam Malik daf koo jagoo alal mustawa yi ba tey bokk na ci jeexit yi ngir mi am ci Sénégal mooy mucc ci xeeti bidaa yu bon yi te yées ay xeeti xoraafaat yi nga xam day sababoo ci ay aara ay idées yu bon ay idées yoo xam ne nii jubut ak ay taawil yoo xam ne nii jubut ay nen la ak caaxaan am na ci ay réew yoo xam ne fitna ba fa tàkk bidaa ya fa am xoraafaat ya fa am mi ngi sababoo topp gi ñu topp rëyu bu bon rëyu nekkul yëpp a bon waaye rëyu boo xam tabaxuñ ko ci ala nadari wala itibar rëyu boobu la ñuy wax yàlla nag musal na senegaal ci mel noonu ngir lan suñuy borom xam-xami réew ñoom ñoo teeloon a sukkandiku ci ngir moo xam ne nii ay adillaam dafa leer nañ te mooy an naqalu thabit wa rëyul qawi mooy naqal tuxal wu dëgër ak idée muy xalaat di xam-xam bu sax te wóor bu ñu tabax ci ay fondement yu wóor te dëgg kon ba tey ci jeexal yi nga xam ne ngir mi am na ci Sénégal bokk na ci raxaabatu sadr wal infitaax ala may yaatub dënn koo gis jàppe ko sa bopp koo gis jàppe ko sa moroom loolu bokk na ci yi nga xam ne ngir mi ay xasaa isam la bokk na ci xasaa isu madhab imam Malik yaatu dënn ab maaliki du xat dënn ab maaliki du jàpp ni moom dong moo nekk ci dëgg keneen ku dul moom nekkul ci dëgg ab maaliki day jàpp ne man naam li ma nekk dëgg la waaye keneen it gannaaw ba la mu nekk ci ay adilla yu wóor la ko tabax la mu nekk dëgg la dégg nga day jàpp ne shafii bi ci lu wóor la nekk xanafi bi ci lu wóor la nekk ab ci lu wóor la nekk comme moom maaliki bi ni mu nekk ci lu wóor mu nangul ni ñoom ñëpp ay boroomi xam-xam lañ yu ay yu ijtihaad te te te dog nañ yoon wa insha rabbuna danañ am fayub seen borom subhanahu wa taala lii boroom xam-xami Sénégal di suñuy magi réew donde nañ ko ci mazhab booy jàngat taarixu Sénégal doo ci gis mukk ku xat ku xat xol doo ci gis mukk ku bañ moroomu nitam doo ci gis mukk koo xam danañ la bul dem barab sàngam ngir wuute gu ñu wuute ci ay masala fiqhiyya kon ñun bu ñu nekkee ay nit ñoo xam ne ni ñu yaatu dënn lañ ñu ubbeeku lañ ci yeneen ngir yi ñu ubbeeku lañ ci yeneen xam-xam yi lañu ko may dañoo sukkandiku ci am ngir mu mu tabaxoo noonu ngiru imam Malik moo tabaxoo ci ubbeeku ci yeneen mazahib yi waxuma la sax ubbeeku ci yeneen mazahib yi waaye dafa ubbeeku ci yeneen adiyaan yi maliki yi dañoo teg ay xawaayit ak i usul yu dëgër yuy xamle ni ba ci beneen sharia mën nañoo tëbbe ci moom ay ahkaam maalam yarit naa soxu mooy qaida bi wax ca ñoom charu man qablana charu lana maalam yarit naa soxu maanaam charia bi nga xam dafa rot ca ñeneen su fekkee amul luy dàquwanteeg suñu charia dañ koy jël loola maaliki yi dañ koo teg ngir rek bàyyi xel ni la ñu nekk wér na waaye la keneen nekk it amaanam wér su wéree te luy nekk te suñu charia amul luy dàquwanteeg moom amul loo xam daf koy folli dañ koy daal di jël ba tey noonu nga xam noonu lañ ubbikoo ci yeneen mazahib yi noonu lañ ubbikoo maanaam niñ ubbikoo ci yeneen adiyaan ak sharaa'u samaawi yi noonu lañ ubbikoo ci yeneen mazahib fiqhi yi nga ñoom lañ bokkal waar bi maalikiye yi lan moo tax ñu teg qaacida bi ñuy tuddee muraatul xilaaf muraatul xilaaf mooy lan muraatul xilaaf mooy man maaliki laa masala sàngam madhab imam maalik lii la ci wax ma nekk ci barab ak ci jamono boo xam ne nii damay man a bañ a jariñoo la maaliki yi jariñoo toppi shafii yi wala ma topp xanaabala yi ngir lan bàyyi xel société bi ak wuute mi am ci am masala mi te su dalil bi nga xam ne muxaalif bi sukkandiku ci daa nekk dalil bu dëgër moo taxoon mu bokk kenn ci usul ak i xawaaji yi nga xam ne imaamu Maalik daan na ci sukkandiku léeg-léeg moom la ka ibnu abi kaf doon ko wax ci man guma ba wa rayu xulfin kaana tawran yaamalu bihi wa anhu kaana tawran yaadilu imam malik léeg-léegi daan de sukkandiku ci li ñuy tuddee muraatul xilaaf muraatul ay am silaam bari na waaye mën nañu indi benn misaal bu gàtt boo xam ne ni ibnul arabi yi daf koy wax bi muy jàngale bismillahi rahmaani rahim ci tafsiram ahkaamul quran day wax ne bismillahi rahmaani rahim borom xam-xam yi dañoo wuute ndax dañ ko war a jàng ci julli waaye waruñ koo jàng ci julli am na ci borom xam-xam yi te maalike yi bokk ci wax ni dañu dañ koo sib ñu jàng ci jullik farata loolu ibnu Ashir wax ak yeneen téere ci topp lan moo tax maalike yi wax loolu bokk na ci xadiisu anas bi mu wax ne sallaytu xalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakar wa umar fa kaanu yaftatixuuna alsalaata day wax ne julli naa ci gannaaw yonent bi sallallahu ba mu jóge ma julli ci gannaaw abou bakar ba mu jóge ma julli ci gannaaw Omar ba mu jóg fi ñoom ñëpp seen julli alhamdulilahi rabbil alamin lañ ko daan tàmbalee te ñëpp xam nañ ni mazhabu imaamu Malik mazhabun omariyin ñu daal di jël dalil boobu nga xam dañuy wax ne julli farata moom buñ ci jàng bismillahi rahmaani rahim am na mazahib fiqiya yooyu dem fekk la julli jàng bismillahi rahmaani rahim farata la ci julli ngir lan xaaj la ci fatiha aaya la ci fatiha te fatiha la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ku julli te jànguloo fatiha si julli baaxu ibn al arabi yi di wax ni sàmm wante wuute mooy na nga jàng bismillahi rahmaani rahim waaye ndànk yalu ko bu la kenn dégg man nag waxuma ngir ni loolu mooy li gën a dëgër ngir nañ ko def li may wax mooy nañ def al mashhur fil madhab mooy sib nañ ko jàng bismillahi rahmaani rahim ci julli farata donte keneen kuy def leneen it lam def lu dëgër la lu wóor la lu am cislaay ci diina ji loo ci yëg kon muraatul xilaaf xaaida la bu dëgër xaaida mooy ab ponk boo xam ne dañuy gàcc ci kawam ay atte dañ ciy sukkandiku ngir di mën a ballal ci alquran ak sunna ay ay ay atte ay masail fiqhiya suñu boroom xam-xami réew biñ bëggee dund fii ci Sénégal bokk na ci nañ def ba man fee dund dañoo ubbi seeni xol yaatal seen dënn xajoo ñëpp dundoog ñëpp te mooy kenn ku ci nekk ñu jàpp ne la nga nekk wér na kenn ku ci nekk ne la nga nu la neex defal waaye nag ci worma ñii lañ fi dund kon bu ñuy topp jeexe yi xam ngir mi am na ci Sénégal du jeex waaye mënees na ko mënees naa yem foofu ba kenoog waxtu wi des xëy na ñu mën cee dellusi si kon léegi di nga yëg ni ngiru imam Malik ngiir la moo xam ne ñëw na Sénégal boroom xam-xami Sénégal dañ koo taawu tasaare ko ba mu am fi ay jeexit yii mu fi am jeexit léegi ñoom bi ñuy liggéeyal mazhab bi gan anam lañ ko liggéeyale yan effort lañ def ngir mazhab bi taxaw fi madhab malik moo fi sax ñun ay maliki yelan lan moo tax ñu nekk ay maliki yelan lan lañ suñuy boroom xam-xam liggéeyal bàyyil ñu kat ba biñ juddoo rek nekk ay maliki yey ñu daal di dund màgg mu mu convaincre ñu ñu daal di far nekk ay maliki ya lan moo tax loolu mooy ñoom dañoo liggéey dañoo sonn sonn googu nag la ci njëkk mooy jéem xereña mazhab bi laata ñuy def dara ñoom mag ñi dañoo jàng madhab bi ba xereñe ko lool jàng madhab bi furuan wa usulan wa qawaida wa maqasida wa tafasira ak xam-xam yi aju ci mazhab yépp dañ koo jàng ba xereñe ko lool géeju ci lool ngir ni dañoo xam mbir moom mënoo ci wax te xamuloo ko alxukmu ala shay'i far'un an tasawur yi wax dara ci mazhab bi day tabaxu gannaaw bi nga xamee mazhab bi ba pare moo tax boroom xam-xam yi sonn ngir xam mazhab bi ñoom bi ñuy jàng mazhab bi yemuñ ci ñun lii ñu yem xam nga ñun lañ ci ñun ci lu ñu yem mooy lax dari ba Cheikh Xali ak la nekk ci diggante ba diirit suñuy boroomi xam-xam weesu woon nañ loolu loolu moo tudd furuul mazhab loolu mooy masaailul mazhab loolu mooy ahkaamul mazhab mooy masail yi nga xam daf lay jàngal nooy jaamoo sa borom mais ana adillatu masala yi ana maqaasidu masala yi ana tafasir yi nga xam ne moo leeral masala yi ana ahadis al ahkaam yi xam ñoo leeral masala yi ana madaarisul mazhab ana usulul mazhab ana qawaidul mazhab yooy yeneen xam-xam la yoo xam ne ñun nanguñ ca xóot foofu lañu ñu wuteeg suñuy magi réew suñu mag réew nag dañoo xuusoon foofu jàng ko ba xereña ko ñoom yemuñu woon ba tey ci li may wax ne laxtari ba Cheikh Khalil mazhab bi dafa am ay xeeti téere dafa am lu muy tuddee al muxtasaraat muxtasaraat mooy laxdari ba Cheikh bokk na ca laxdari ba Cheikh Khalil yooyu ca la am na lu ñuy tuddee ummahatul mazhab ummahatul mazhab mooy ndey yi ponk téere yi nga xam ne ay ponk lañ ca lañ tabax yeneen téere yi ñëw seen gannaaw yépp yooyu mënees na koo tënk ci juróom muwatta bi imaami malik al mudawwana al utbiya al waadixa al muwaziya yii ñooy juróomi téere yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci mazhab bi yeneen téere yi ñëw ci ngir mi yépp ci juróomi téere yii lañ ko tabax suñu magi réew ñu xere ñëwoon téere yi la boo ko bëggee xam dellul ci seeni fataawa ak seeni mu àllafaat danga nga fekk ni ñoom xereñe woon nañ ko lool lii du ay waxi kese dégg kon mazhab bi bi mu amee ay ay ummahaat wala ay ummaat boroom xam-xam yi xereñe ko lool dégg ko lool dafa am lu ñuy tuddee mu taw mutawalaat ak i mawsuwaat mooy téere yu mag yi nga dañoo ñëw di yaatal juróomi téere yi jàll suñuy magi réew dañoo xereñe woon ju yooyu yooyu yu bare bare bare bari la kenn mënu koo tënk ñuy boroomi xam-xam ba ñu xamee muxtasaraat xamee ummahaat dañoo xam mawsuaat yi ak mutawalaat yi ak la ca topp ci xam-xam yépp kon ñoom bi ñu jógee lan la njëkk def mooy jàng mazhab bi tayit biñ koy jàng dañoo sonn ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk mokkal na ab xissa boo xam ne benn mag ci magi réew mi dox na barab bu soree bari sore ngir àbbu téere Cheikhul Xadim mokkal nañ ci ay xisas Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadal mokkal nañ ci ay xisas ci Cheikh Muxtasar Xalil ak yeneen ak yeneen mokkal nañ fi sax ci taarixu Sénégal mag moo xam ne dafa dox ba Mauritanie ñu koy wax Mor Xujja Kumba Diop mi nga xam ne moom moo taalif muqaddima kokki yéen ni ko histoire taarix euh, chafawi Sénégal yi di nettalee ci jamono istimaar bi dafa tere woon bi mu teree ay téere dugg ci réew mi bokk na ci téere yam tere woon mooy risalatum ne abi yi bàyyi xel aqida ba nekkoon ci njëlbeen gi ak jihaad gi ci nekkoon ngir bañ mu jeexital ci askan wi wax nañ ni moom mii di Mor Xujja Kumba Jóob demoon na Mauritanie jàng risaalatu Ibn Abi Zayd ba mokkal ko dellu si ci waat ci réew mi bind ko nit jàngale ko nit ñi am ko kii kon ku xamoon njariñu xettali aw xeet la aw xeet boo leen bëggee xettali da nga leen indil luñ soxla aw xeet wi nag ci jamono jooju dañoo soxla woon ngiiru Imam Malik mu dem jàngal leen téere boo xam ne bokk na ci téere yi gën a wér ci ngiru Imam Malik muy risaalatu ni risaala amul fi woon amaana na waaye tas lañuy wax su ko defee coono yi nga xam suñu mag réew daan nañ ko jànkuwante ngir ab bu téere ngir uti ab téere ci mazhab bi bari na lool kenn ku ci ne mokkal na ci ab xissa du jar ñu ci yaatal kon wax naa la ni la boroom xam-xami Sénégal liggéeyal na mazhabul maliki jaarale ko awalan jàng mazhab bi ba xereña ko samp ay daara samp ay jàngukaayu fiq ngir jàngale mazhab bi barab bii ci la bokk borom dëkk bi ba ñuy sanc dëkk bi la taxoon du lenn lu dul kàddug yàlla gii jàll kàddug yàlla gii nag daf cee bokk ngiru imam Malik mu bokk ci dëkk yi nga xam ne mahaadir fiqhiya yi gën a rëy ci senegal yi jëmmal ngiru imam Malik bu yàggul dara ñëwoon naa fi seet si woon ay sëriñ su baax ci biir dëkk bi ngir doon gëstu alxaraka alfiqiya fi madinati Touba wa ma jaawaraha bañ jox ma fi ay documents yu baree bari yoo xam ni luy aju ci mazhab la mazhab bi la loo xam ne boroom xam-xamu dëkk bi am bind nañ ko ci ak loo liggéey nañ ko ci mazhab bi kon dëkk bi looloo tax ñu samp kon borom maa ngi leeral ni borom xam-xam yi biñ jàngee ba noppi dañoo samp ay daara yi fiq samp yamuñu rek ci ay daara yi adab ak naxwu yeneen ay daara yi fiq kon ak darasul fiq yi mooy li ñuy yitteel leneen baax na xam-xam yépp am solo wayn kaana xeyru mu baax ni ko ibnu abdul bari di wax waaye fiq la naar ba waxoon cheikh mohamadul basir tasawwal tafaqahu qabla an tasawwal mooy fiq mooy diine ji ku bëgg taxaw fa rasulullahi sallallahu alayhi wa taxawoon ku bëgg a fa fa fa fa cheikhul xadim mooy ad darasul fiqhi moom dañ koy jëmmal looloo taxoon mag ñi biñ xereñee mazhab bi ñu samp ay daara ngir jàngale mazhab bi yemuñ ci loolu dañoo taalif ci mazhab bi li ñu taalif ci mazhab bi kenn xamul nu mu toll di jéem a lim li boroomi xam-xami Sénégal bind ci ngir imam Malik mooy am temps dañu ñun amuñu temps gannaaw ba amuñu temps rek nañ wax ni doo fi gis benn boroom xam-xam ci réew mi lu dul lam taalif ci fiq ci ngir imam Malik la ko taalif xanaa lim taalif yi du jar du ko jar cheikhul xalim lam ca bind ñëpp xam nañ ko Cheikh Mbacke Bousso mi nga xam dañ koy jàppe al mufti Sénégal yi ca bind ñëpp xam nañ ko fatawam ñëpp xam nañ ko boo ñëwee fii Cheikh Abdourahmane mii rek boo ko jege woon tuuti mu jox la ay documents yu bari yu mu def ci madhabul maliki donte yu bari génneegu ko waaye mi ngi fi nit ñi xam nañ ci dara tuubaa gii rek boo fi duggee danga fekk Cheikh Mariamu Ndiaye sëñ Ahmadou da nga fa fekk mu bokk ci ñi nga xam ne wax nañ ni sharxu na Cheikh Muxtasar Xalil la nga ma waxoon gëstu naa ko ba lu wér la sharxu na ko Muxtasar du téere bu ndaw da nga fekk miraas dëkk bi nekk dëkk boo xam ne ni miraas moom dafa mel ni dañoo ñëw ngir la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni miraas mooy fànn wi njëkk a raaf dafa mel ni ñoom loolu lañ bañ mu gaaw a raaf miraas daanaka dem na ba ñi amagul juróom fukki at daf na dañ ciy njëkkante ñi koy taalif ci jamono ji kenn amu ci juróom fukki lañ ci lañ ci taalif kenn ku ci nekk xam na ci ay ay ay taalif du jar ñu ci xóotal te lii may wax nii ci Touba di ko wax ci almudunul mujaawir li ma madinati Touba moom laay wax ci yeneen dëkk yi nekk ci réew mi ba Casamance boo fa demoon li ma la wax dañ fa fekk demal Casamance dëkk bu ñuy wax Tislim muy Touba ca foofu. te jaabi ñi sant jaabi san sanc ko am na ku ñu feex alxaaji Mouhamad Fori jaabi ñu bari ci sénégalais yi xamuñ ko faqiih la bu mag ku rëy xam-xam bind lu bari bari ci ngiru imam Malik ma limal la lenn ci ay muallafaat fiqhiya yoo xam daf koo def rek ci ngiru imam Malik bokk na ci itxaafu diya fi masail al binaa wal qada masail al binaa nan la ñuy tabaxe daa jàngale ba jàngale sax lislaam nan lañ ciy tabaxe al umraanul bashar yi nan lay amee ci lislaam fiq bi yaakaar naa xóot na waxul jàngalewul nan la ñuy nan la ñuy woore nan la ñuy azaka nan la ñuy joxe azaka dafa ñëw wax ne lislaam nan lay tabaxe kër booy tabax kër bunt bi noo ko war a tabaxe jàng nañ ci fiq ñun ñëpp sa buntu kër bu mu jàkkaarloo sa buntu këru moroom ngir dañuy bañ nga yërndu ko sa fenêtre bu mu jàkkaarloo moom direct naka mooy tuuti booy tabax kër mu nekk étage bu gudd bul tiim ku la gën a néew doole nga koy xañ dootul am climat bu baax buy agsi ci moom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne anam gi lislaam di tabaxee moom lay jàngale ci téere boobu bokk na ci téere yi mu taalif ba tey tabliigul amaana fi taxdir min min manil min manil riba téere boo xam ne day jàngale riba riba la ciy jàngale mooy lan ak ni ko lislaam teree ak niñ ko war a moytoo téere yi ma lay wax nekkul yoo xam ne maxtuutaat la yuñ nëbbu de yuñ móol la ñëpp am nañ ko bokk ci ay téeréem ba tey def na manzuma ci al axdari matnul axdari wax tuddeeg al jawharul munazam ala matnil axdari moom alxaaji Mouhamadou Foudi Jaabi mii ma lay wax moom moo ko taalif lu tax may insisté ci alxaaji Mouhamadou Foudi Jaabi damay indi kenn koo xam ne ni nit ñi dañoo yaakaar ne bokku ci ma xam le ni Sénégal ni mu amee ñu siiw noonu la amee ñu nëbb ñoo xam ne nii ba tey xam xamleekuñ leen te lañu yor ci kàggu kenn xamul nu mu toll kon nii la amee ay fatawaa yoo xam dinaa ci agsi ci kanam insha rabbuna luy yëg wax naa la dara ci Touba wax la ci Casamance lii mu am Fuuta da nga fa fekk Cheikh Moussa Camara Ibnu Achir bii ñu yor sharx nag sharx bu riche boo demee njàmbur lii nga fay fekk Cheikh Amadou Saxir Lo rahmatullah alayhi mii ñu xam ci daaray li nekk jàngalekatu alquran lépp faqih la woon shar sharx na Ibnu Achir boo demee Tiwaawan lii nga fay fekk. ak dëkk ya wër Tiwaawan muy raison de Thiès Kajoor la fa nekk lépp li nga fay fekk xanaa fàttewoo la Xaadima Jaxate Kala ay maami Xaadima Jaxate Kala bind xanaa fàttewoo la bind ay maamam bind fàttewoo it waa Njàmbur fan moo des ci réew mi waa Waalo ñëpp a bind ci ngir Imam ma la ñu bind mi ngi fi di xaar ay loxo yàlla nañ bokk ci ña koy liggéeyal waa Sénégal di ay boroomi xam-xam bi ñuy tasaare ngir mi dañ koo tasaare ci ñaari anam tasaare nañ ko ci làkkub arab waaye tasaare nañ ko ci làkkub wolof ñun ñii ñëpp xam nañ téere fiq yu bare bare bari yoo xam ne ci làkkub wolof lañ ko taalif yooyu it yu am solo la ndax am na wax aw am na ñoñ ci askan wi ñoo wax ne ca lañ mën a xamee seen diine kon loolu dafa bokk ci anam yi ñuy yàkkalee yoon wi yi ñuy yàkkalee madame madame Maliki anam gi ñuy tasaaree euh, lislaam ca bopp benn misaal rek laa ci wax quratul ayni bi Cheikh Souaïbou Mbacké doy na sëkk yi ci des kenn ko ci ne mën na koo yeggalee boppam ca ya weesu ak yi teew ak yi nga xam ne dana ñëw jóge ci jëmuy sell insha rabbuna kon loo ci yëg boroom xam-xami Sénégal bi ñu jàngee mazhab bi ba noppi dañoo taalif ci mazhab bi biñ taalifee ci mazhab bi dañoo wëlbatiku def lu ñuy wax al ifta ifta mooy ubbe ci diine mooy li gën a danger ci lislaam te waaye jamono gën koo ñeme ci lislaam mooy toog di wax yàlla nee na loolu nga xam ne boroom xam-xam yi dañ koo tuddee ak tawqi an rabbil alamin ibnu qayim ci téere bu mu bind di jàngale ifta tuddee ka ilaamul muwaqiina an rabbil alamin day leeral di jàngal ñiy signé ci turu yàlla kii signé ci turu yàlla mooy kii toog naan yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa nee na loolu wooy ful mbokk mbokk mi yàlla nee na masala sàngam lii la ci yàlla wax mbir sàngam dafa araam mbir sàngam dafa dagan loolu de lu rëy la lu danger la lu nit war a ragal la boroom xam-xam bu njëkk dal lañ ko dal lañ ko ko fal mooy daw gàddaay dëkk ba mu dëkk dootu fa dellu si ba muy faatu daan nañ ko fal nit mu ni boo leen ma ko naree fal ma bàyyi leen ñu bàyyi ko mu toog nii la ñu ragale woon ifta jamono ngi nii nag boo xam ne koo ci wax ne mufti la day sant ndax jàpp na ni kàddoom dañ koy dégg kon mu bokk ci boroom kàddu yuy jub ñu tuddee ko waaw tawqi an rabbil alamin mooy signé ci turu yàlla suñu borom subhanahu bokk yi lu dangereux la ni nga xam ne noonu la amee solo nga xam ne ku ko jubal defe ke na nga ko war a defee sa wàccuwaay mooy aljanna direct safaan ba it noonu la demee de ku siñe ci turu yàlla lu bokkut ak noonu dem procureur dana amanteeg yow yoon te bu la réglé moom bu la audité lijjanti la ndax set fa moo yombut rawatin nag nga signé bind sab leetar ba pare signé ni yàllaa ko wax yàlla nee na dagan na wala yàlla nee na xaraam na lu diis la boroom xam-xam Sénégal ragaloon nañ ko loola waaye yëgoon nañ ne it umma bi mënta ñàkk lii mooy nit ñi day am ay masala yuy sosu ñu bëgg a xam la ci yàlla wax te mënuñoo dellu ci kenn ku dul boroom xam-xam yi buñ ñëwee ci boroom xam-xam yi ana lan moo war boroom xam-xam yi am nañ kàttanu wax ci diine egg nañ ca daraja ngir wax ci diine xam nañ la yàlla wax xam nañ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax xam nañ la imma yi wax lan moo leen war mooy la ñu déglu li ñiy laaj la ñuy wax buñ dégloo gëstu jéem leen a tontu senegal taarix bi mokkal na limu ay boroomi xam-xam yoo xam ñëpp mën lañ leen a jàppe ay xudaat ay ay ay ay mufti am na ci ñoo xam ne seeni dañ koy waxtu duñ leen jàppe mufti man Cheikhul Xadim ci ñi jàppale am mufti laa bokk ñi ko jàppe am mufti donte ay fataawam nekkagul lu ñu dajale di raasaka ba mu dëgër ci ñi ko jàppee ni am mufti la woon faqih nawazil yi ca laa bokk te lu wér la boo liiree boo jàngatee bu baax a baax mbindam jàngat ay fataawam danga nga fekk am na li ñu am na ay fataawa fiqiya bu baax a baax dellul ci majmuwaat yi ñaari majmuwaat yu mujj yi rek wala nga jël bu mujj bi sax bi Cheikhu Saalih Mbàkke radiyallahu anhu mujjee mool da nga fa fekk fataawa yu wuute yenn yi aju ci fiq yenn yi aju ci tafsir yenn yi aju ci xadis yenn yi aju ci suluk tasawuf ak yeneen ak yeneen lan mooy fatwa li mooy fataawa mooy nit ñëw laaj la ci diina nga ubbi ko da nga fekk ca biir fatawa fiqhiya ya mu nekk yu riis yu bari da nga fa fekk ca salaat da nga fa fekk zakat da fa fekk xajj da nga fa sax ca nikaax talaaq da fa fekk da nga fa fekk sax sujur sëf yi koy leeral bu baax a baax a baax a baax ku dellu ci fatawa sëriñ bi bu baax a baax nga xoolaat ko da fa fekk madda bu bare baree bari bu riis boo xam ne mi ngi xaar ay loxo yuy ñëw dajale ko diraasa ko mu nekk ab téere boo xam ne ni téere bu ñuy mool lay doon kon bokk na ci téere yi nga xam ni ay nawazil lañ leen di tuddee nawazil mazhab boo dem day am lu ñuy tuddee al fatawa mooy téere yi nga xam day wax ci ubbee loolu mooy lan benn boroom xam-xam sàngam ñëwoon na jamono nit ñi di ñëw ci moom di ko laaj masala sàngam lan moo ciy àtte lislaam muy muy tontu la muy tontu bu fi jógee ay taalibeem dañ koy dajale mool ko loolu moo tudd fatawa diw sàngam ñu koy wax fatawa al cheikh Mbacke Bousso ñu ñëw ci Cheikh Mbacke Bousso radiyallahu anhu bokk na ci ñi nga xam ne nii mën nañ koo tuddee mustalax bi al faqihu sénégali wala mufti madi al mufti sénégali bul wax madi euh, mufti madina Touba wala mufti muridi yooyu daf ci tuuti al mufti sénégali al faqihu nawazili yu sénégali kooku mooy Cheikh Mbacke Bousso boo bëggee xam al faqih dëgg dëgg dëgg jéem a la jàngat mbindub Cheikh Mbacke Bousso bu fekkee dafa jafe ci yow jéemal a jël nawasilu fiqh yi nga xam Cheikh Mbacke sa moom la fi bàyyi Serigne Mbacke Bousso moom la fi bàyyi nawasil yi boo fa demee da fa fekk salaat zakat siyaam xajji talaaq nikaax leneen ak leneen ak leneen tey nekkul ni loo xam day naqalu ak naqalu bil waasa diirit dañ koy laaj masala mu ubbi téere yi gëstu ba ubbi ci ab tontu mu nekk fatawa yu riche am na benn mbokk mu ñuy wax Taha Abdul Ahad dajale na ko def ci ab dirasa bu am solo bu riche ak nawaazulu sénégaliya yi nga xam ne Sénégal am na ko nawaazulu fiqiya sénégaliya majmuwaatu Serigne Touba yooyu ma wax sànq bokk na ci ak nawaazulu Cheikh Mbacke Bousso mii ma wax sànq bokk na ci it kifaayatul raxib mu Sidil Xaaji Malik mii ñuy gis di ko xeeb te duñ koy ubbi lu bari kifaayatul raxib bi la moo tax Sidil Xaaji Malik bind ko rahmatullahi alayhi radiyallahu anhu dafa ñëw. fekk askanu senegal am na ay masala yoo xam ne soxna soxla nañ ku leen ci ubbi ay masala yu bari yoo xam ne soxla nañ xam lan moo ciy àttey lislaam gox ba mu nekk rawatina yooyu zakatul fustuq de ak ca la bokk bu ñu ko taabee mayee dinañ ci ñëw àttey azakay gerte ndax azaka war na ci walla waru ci ak jàngale ba pare di ci am pay ndax jaadu na jiite di ci am fay ndax jaadu na nodd di ci am pay ndax jaadu na ak yu mel nii te bari lool boo demee ci téere ba fekk yoo xam dañ ko koy laaj muy tontu ba tey bokk na ci nawaasil fiqiya yi nga xam Sénégal am na ko téere bu ñuy wax ma fatawa Cheikh Ibrahima Niass Mawlana Cheikh euh, Cheikhul moom it li ma waxoon ci Cheikh bu Bousso dinaa wax lu mel noonu ci moom faqih piir mooy jëmm jooju faqih bi maana al kalima mooy jëmm jooju ay té bind na ay téere yu bari ci fiq waaye ñun nawaasir bi moo ci intéresse téere bu rëy boo xam ne dañ cee dajale ay fatawaa yu daan ubbee téere boobu téere la boo xam ne ak Cheikh ti imaam Cheikh Tidiane Cissé mi nga xam mooy imaamu masjid Madina mi moo ko dajale biñ ko dajalee ñu tuddee ko itihaafu saami'i wa raawi bi ba'di ajwibati cheikh wal fatawa aji bi batu sëriñ eh, Cheikh Lislam Cheikh Ibrahima Niass ak ay fatawaam lañ ci dajale muulaat nañ ko bu yàggul ci Égypte tuddee ko fatawa ak Cheikh Ibrahima Niass ci weer wi ñu génn lañ ko muulaat kon téere yi ma lay wax nekkul yoo xam ne ni ay maxtuutaat la yu am la yoo xam ne muul nañ ko mu ngi jaay mi ngi weccu ko téere la boo xam ne boo fa demee danga nga fekk ay fatawa yu bari yu teqalikoo am ci fatawa yoo xam ne dañoo aju ci fiq am ci fataawaay yoo xam ne dañu aju ci tafsir am yu aju ci yeneen i xam-xam am yu aju ci tasawuf la aju ca fiq boo ca demee dañ ca fekk salaat zakat ziyaam xajji naka nikaax talaaq ak yeneen abwaa fiqhiya yëpp muy téere bu riche bu am solo boo xam ne kuy gistu ci turaas Sénégal yi fiq turaas fiqi Sénégal yi mënu koo doyloo mënu koo ñàkk ba tey bokk na ci nawaazilu Sénégal alxaaji Mouhamad Fori Diaby mi ma la doon wax sànq am na ay nawaazil fiqhiya jëlal benn rek def na benn nawaazil boo xam daf cee dajale les ay masala yi nga xam ne askanu Sénégal dañ koy faral di laaj ci talaaq masala yi am ci talaaq la ca dajale eh, askan wa mu bokk ca saa ca ca Casamance ca jaaxanke ca sooseye lañ soxla woo xam ca talaaq lépp mu dajale ko ca di leen di leen ko tonte risaala bi risaala bu ñu móol la am na kon yëg nga ni nawazil fiqhiya wala al fatwa boroom xam-xam Sénégal joxoon nañ ko gëdd liggéeyal nañ ko woon lool jox nañ ko wàccuwaay bu rëy ba tax ñu taalif ci téere yu bari ngeen may ma ma avancé bu baax wax nañ lan mooy mazhab lan mooy mazhab maliki yi mazhab maliki yi nan la ñëwee Sénégal nan la ko suñu borom xam-xam yi taawoo nañ la liggéeyale mazhab bi te mooy jàng ko jàngale ko taalif ci mazhab bi di ifta sukkandiku ci mazhab bi di xaraa sukkandiku ci mazhab bi ba weesoo loolu nu mazhab bi def xanaa sax ci réew mi am ay jeexit ci réew mi moo benn la jullit ñi moo benn la askanu Sénégal thème bi daal di ñëw atharul madhabil yi fii wahdatil mujtama Sénégal yi kon jeexit yi nga xam ne ngir imam Malik am na ko ci lan moo ko waral mooy lii ñu tudd lépp kon mazhab Malik nii la meloon ci li weesu suñ jamono yi tey jii nu mu mel suñuy boroomi xam-xam biñ fi nekkee ay maliki yi lañu woon. génn ngiir lañ bokkoon ñoom ñëpp benn seen woon seen marjaiyal fiqhiya ñun biñ ñëwee lu am ndax li ñu wor ak mazhab bi def nañ ko damay bàyyi kenn ku ci nekk mu tontal boppam ngeen may ma ma bañ a tontu waaye li nga xam ne xam naa ko te te sama sama xel mu gàtt man koo xam mooy taraajo moom am na ci mazhab bi mooy xaw a dal daal ndox mu doon yëngu daal ba dal àgg na ci virage boo xam ne nii moom daal dox bi gaaw a tut tellu gannaaw nag mën naa koo bañ a wax waaye nag nam doon doxe moom doxeetu ko bu fi mazhab maliki yi nekkoon moom dong di buuru àll bi di gayndeb àll bi amut wujj ah tey day am na ay aara fiq yu dugg ci réew mi am na ay masail fiq yu dugg ci réew mi yu wuuteeg mazhab maliki yu baax la ñun dàquñu dara na lépp ñëw ci réew mi waaye ànd ak qaanuun ndax ñu ñooy woote muraatul xilaaf waaye yéen malike yi daal yëg leen ni saaxa bi moom seen taxawaay commencé naa déngi déngi ana lan moo waral déng déng bi mooy li ñu war ñoo ko deful ñaareel bi dafa am loo xam dafa tasaaroo ci alamul islaami Sénégal am ci ciram mooy daawal la mazhabiya mooy wax ne waratuñoo topp benn ngir yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam war a topp alquran ak sunna lañu ñu war a topp loolu di wax ju wér la waaye kii yan anam ki ñëw li la bul topp alquran ak sunna nga ni ko waaw su ma bëggee julli nu may def muy la ubbil kaamil bi xanaa du la wax ne ubbil bi nga xool faratay julli timis a ngi nii de yaakaar naa li ci des matul une heure de temps nga ni ko damaa bëgg a julli xanaa du la wax ne ubbil kaamil bi nga xool faratay julli laata loolu sax dañuy xool tahaara fa faratay njàpp sunnay njàpp yiñ sib ci njàpp ak yiy yàq njàpp boo ko xoolee ba pare nga xam ne xool faraidu salaa faratay julli sunnay julli yiñ sib ci julli yi yàq julli ak la aju ci waxtu lii est-ce que bala koo jeex waxtu wi du dem bàyyi kii ba déwén du ko xam loo koy wax demal la borom xam-xam yi jàngale nga jëriñoo ko te noppalu loolu meññit la produit boobu moo gën a moo gën a efficace ci moom kooku foofu la tollool amal mujtahid nag koo xam ne xereñ ne alquran ak sunna mën na cee jëriñoo moom la ñu wax demal nga jàngi alquran ak demal nga istimbaat ci alquran ak dañ koy wax sax yow dafa xaraam ci yow ngay topp sama moroomu borom xam-xamam koo nga xam ne am mujtahid la ba kenn amil xaasir la éggagut foofu su nee day ubbee alquran ak sunna day toroxal boppam day def la sidi abdullahi di tere ci maraqi soxo di wax ni man lam yakun mujtahidan fal amalu minhu bi maana nas mimma koo xam ne éggagut ci darajatul ijtihaad ci xam-xam na la wax tere nañ muy dugg ci alxuraan naan day istimbaat ay kon wax ni nañ bàyyi mazahib fiqhi yooyu lool de umma bi xamu ko woon loolu de boroom xam-xam yi jàngale ko woon te it yow mi naan ma bàyyil madhab maliki bàyyil te mazhub bul am mazhab toppal yàlla toppal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ñëwal nga jàngal ma nu may toppee yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam su lay wax xam nga lu mu lay wax naan la boo amee benn aaya bëgg a xam li ci yàlla wax da ngay dellu ci tafsiru tabar yi fokk mu wax la benn tafsir wala nga tafsiru Qurtubi wala tafsiru Ibn al-Arabi wala benn tafsiral ci tafasir yi waaw léegi su ma demee ci tafsir mu ubbi ko xool li yàlla wax ba dégg ko waaw man lan laa dégg du waxu yàlla laa dégg la boroom xam-xam yi firi laa dégg jàppal ni kon képp kuy dox ci àdduna am na mazhab loolu mooy natiija bi àdduna mu bañ ko mu nangu ko am na mazhab ndax moom na muy jaamoo yàlla du ko jële ci li mu déggee ci alquran ak sunna képp déedéet day jël la mu déggee ci alquran ak sunna bi fuhumil ulama ulama yooyu ñëpp a yem dooma wax ne nañ jël ci kii bàyyi kii ñu ne ay maliki lañ nangu nañ nañ jël ci maliki yi waaye nangu nañ ñi nañ jël ci keneen ku du bokk rek maliki réew mi dox ni bu ñu topp mazhab ak tamazubul fiqhi baaxut wax la joo xam ne nii nekkul wax joo xam ne nii ju ñu mën a argumenté la daawa la mazhabiya bii nga xam islamiya bi yëpp am nañ problème bi senegal daf ci am cëram dugg na ci réew mi ba tasaaroo na ba xale yu bari wala boog askan wi ñu bari ni ñu war a joxe tamazhub dëgg dëgg gëdd joxe wuñ ko ko léegi-léegi ñi nit day ñëw di la munaqasa lan moo tax ngay am tamazhub ngay am mazhab lan moo tax ngay nekk ab maliki yi du benn du ñaar nit ñëw di la ko munaqasa tontu ba bu leeree ci sa bopp da nga ko tontu far moom mu sax mu jaaraf nekk ab yow niñ ko nekk ba tey kon ci li waral mazhab bi am ak dalandi tuuti nam doon doxe daal vites bi wàññi bokk na ci ah mbokk yi ña ko taxaw woon bañ tax ba mu taxaw lay dañoo téye seeni loxo ña ko jëmmaloon ba mu taxaw ci réew mi doxin wa moo des mag ñi bañ jàngee ba noppi xereña mag ñi dañoo jàngoon mazhab bi li wax naa leen dañoo jàngoon furuul mazhab jàng usulul mazhab jàng qawaidul mazhab jàng tafasirul mazhab jàng maqasirul mazhab jàng madaarisul mazhab ak yeneen i xam-xam yi aju ci mazhab imam malik bi ñu ko jàngee pare nu ñu def sampi ay daaray fiq noonu lañ sàmmee mazhab bi taalif ci mazhab bi ci mazhab bi xadaa ci mazhab bi loolu moo fi sàmmoon mazhab bi ñun ñi nga xam ñoo maaseeg jamono nag ndax loolu ñu koy def wala sox ma laaj ndax ñi fi sampoon loolu dañ fi bàyyi loolu ñu ngi koy taxawal laaj boobu kenn ku ne mu tontul ko boppam kon yelloon na ñi fi samp mbir yi ba mu taxaw ñooy ñëw seen gannaaw continuer continuer loolu bi may tëje mooy jiilul muasir te mooy ñun ñii maase jamono ji nga xam ni toog di naqd ak di daj ji dafa yomb mbir mi baaxul mbir mi baaxul mais lan mooy solution bi lañ war di laaj solution bi mu ngi nekk ci waxambaane yii lislaam ñii la am lislaam ñii ñoo ko daan taxawal ay xareem ñii ñoo ko wéyal kon mazhab bi tey ay loxo loxo yii la yittewoo li mu yittewoo ci ñoom lenn rek la te yomb mooy la ka mag ñi defoon ñu def ko ko jeex na la mag ñi defoon mazhab bi ñu def ko fa mag ñi tegoon ñu teg ko bu buñ ko fa tegee nekkul ni mazhab bi lañ bëgg a sauver de suñuy bopp la ñuy sauver suñu réew la ñuy sauver waxda bi amoon ci mazhab bi la ñuy dekkil istiqraar bi amoon bi amoon ci Sénégal la ñuy dekkil dal gi sax gi sécurité bi bennoo gi amoon ci réew mi lañuy ñuy dekkil kon liggéeyal mazhab bi liggéeyal suñu boroomi xam-xam liggéeyal suñu turaas du liggéeyal kenn ku du liggéeyal suñu bopp ma tëj waxtaan wi xam na ni ngir barab yi moo koy waral ci ab xaatima boo xam ne dama ciy wax ne mbokk yi mazhab day farata la ci koo xam ni nii egguloo dayo ba ca xam-xam dangaa war a seet benn mazhab ci mazahib bi nga topp ko mazahib yooyu nag yépp a yem benn gënu sa morom waaye mazhab imam malik day te gën a dëgër la bokk de gën gëm gën a dëgër mooy dafa lëng lan moo tax mu gën a lëng xawaayid ya tabax mazhab bi usul ya ñu tabax mazhab bi moo dëgër wax na wax naa la ne sànq ni la ngir nga xam loolu seetal risaala fi tafdili mazhabi ahli madina bi ibnu taymiya rahmatullah alayhi def danga nga fa fekk luy tegtal ngiiru imam Malik ngiir mu dëgër la mu wóor la muñ tabax ci usul yu dëgër la kon bëgg nañ benn ak réew mi nañu fonk ngir mi ndax mooy suñu jàmm ñun foofu lay proposé di ñaan mu asasatul wafa mu commencé cee def xalaat mu asasatul wafa ak ñu mel ni ñoom mooy Sénégal jot na mu am li ñuy tuddee as sulta diiniya al fiqhiya ab pouvoir boo xane ni état bi ak boroom xam-xam yi nekk ci réew mi ak ñi fiq yitteel ñoo koy ñooy nas dajaloo ba samp ab kuréel boo xam ne moo yittewoo mbirul islam ci senegal mbirul islam ci senegal moom mujj na nekk tool bu booy lu neex waaye wax ku neex nga ifta ku neex nga xadaa ku neex nga bind ku neex nga naqal mbir yi waras na ko organiser jàkk yi nekkul ku mu neex nga war a nodd jàkk yi nekkul ku mu neex nga war a jiite ifta nekkul ku mu neex nga ubbee ci diine nekkul ku mu neex nga toog war a wax ni yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa kon jàkk yi dañ ko war a organiser ba ci aw awqaaf yi dañ ko war a organiser kon lépp lu aju ci lislaam war nañoo xalaat benn mbootaay lay doon ministère lay doon ab jiha lay doon rasmiya lay doon boo xam ne nii état bi da koy reconnaître ñi ñi xam-xam ci Sénégal yëpp reconnaître que muy dox ci loolu foofu maa ngi proposé di ñaan mu assasatul wafa mu commencé cee dox te bu ci doxee dana ci am gañaay ndax lii nii mu commencé def ci muhadaraat ramadaani yi réew mi fu bari ñu ngi ko ciy roy ñu bari dañuy copier coller ci moom gannaaw def na ba wane yoon yoon wu mu tegaat dana am barke insha rabbuna ndax cislaay yi moo dëgër ni may ñaane ñu gën a joxe it yitte laj na muy ab commission boo xam ne dañ koy samp mu yittewoo mbiru IFTA ci Sénégal IFTA moom mën ngaa wax ne penc moo xam ne nii kenn dëkkatu fa ci Sénégal mooy pencum IFTA tey ñëpp ay mufti lañ ñëpp ay boroomi xam-xam lañ rajo boo gis am na ko fa toog di wax yàlla nee na saa sam nee na ñu koy laaj ci diine loo xam ne bu ñu ko daan laaj Malick sax daanu ci tontu moom tey boo ko laajee mu tontu imaam Malick nit daan ñëw laaj ba sonn muy la xaw ma nga dellu waaye ñëw na ci moom jóge Iraq waa dëkkam ñoo ko yan dajale ko jox ko ay ngànnaay jox ko ay bagages yóbbul xéewal ni ko da ngay dem Malick nga laajale ñu ko masala yi daf ñoo yitteel ci suñu diine bi mu ñëwee Malick lu ko lu ko Malick wax xawma ko laa adri mu ni ko waaw su ma delloo ci askan wa lu ma leen di wax mu ni ko boo leen deelee nga leen imaam xamut loolu doo ko mas dégg ci Sénégal daanaka rarement ngay dégg ku toog ba ni laa adri loolu lan moo ko lan moo tax laa adri doo ko dégg ci réew mi ifta lañ organisé ba kum neex di ifta ndax ki xam moo gën a ragal ci diine kilo la gën a ñemee wax laa adri mooy kilo la gën a xam yàlla moo tax ba tey borom maraqe sax di wax ne fal kullu min ahli al manahil arbaa yaqulu laa adri fa kum muttabia borom xam-xam yu njëkk ya muy imam malik shafii ahmad ibnu hambal abu xanifa dañ leen jàngal seen taalibe baatu laa adri dan buñ daan jàngal nit bala ñoo nangu ne diw am na xam-xam de dañuy fekk mu tàmm wax baatu xaw ma buñ ko laajee ci diine lu mu xamul mu ni xaw maa ngi ñaan foofu ba tey mu assasatul Wafa ak mu yi mel ni ki ñoom lañ lajnatul ifta boobu ñu commencé cee dox xalaat may ñaan ci foofu ñoom markaz lay doon jiha lay doon mu assasa lay doon lu mu ci maa doon daal ab commission la boo xam mbirum yi ifta lay la yittewoo atte yi ñuy ubbee ci diine masala yi nit ñuy laaj ci diine ñu leen ci uddil ay ay ay tomb ni lii may la ñaan ci ñoom nag maa ngi koy ñaan ci yeneen mu assasaat yi nekk ci réew mi te yëngu ci xam-xam kon mbokk yi tomb bu dul jeex mooy madhabul maliki yi siyaan boo xam ne boo ca doon tànk ba déwén du niis mooy li boroom xam-xami Sénégal liggéeyal ngirum Malik li tax réew mi dal li tax réew mi am jàmm li tax am réew mi am sécurité mooy li boroom xam-xam yi defal waa Sénégal kon mooy athaaru madhab fi Sénégal jeexit yi ngir mi am ci Sénégal kon yëg nga ni kon mazhab a ngi nii sa mazhab a ngi nii da nga koo soxla mënoo koo ñàkk da ngay jéggaani mazhab bi yaaka moom muy mazhabul maliki jàppal ba mu dëgër mooy bul dem fenn wa innahu la dikrun lak wa li qawmik wa sawfa tusaluun wa sallallahu ala sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taala ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru tedd wi di leen ndokkeel di ñaan yàlla mu nangu nu suñ jaamu yàlla yi te jéggal nu suñuy bakkaar di ñaanal suñu kilifa yi diine yàlla yàggal leen fi lool ci ànd ak wér di leen ndokkeel ci weeru koor yi sëñ Abdoulaye Diop ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi am nañ ci lu kawe kawe njott ci liñ ci doon séentu ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak xel waxtaan wi solo su mu am tax na laaj yi firndal ki day laaj ni ngirub Malik kan moo ko dugal Sénégal yàq yàq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñaareel bi yoon laaj moom li muy tekki mooy ak teewlu day tekki ne kii doon na teewlu waxtaan bi eh, man tamit dama jublu woon ubbi ay point ngir bàyyi xel kiy déglu fu mu duggee ci waxtaan wi waxtaan wi jubluwuma ci woon ab màgg boo xam damay ñëw dicté ko mu dem damaa jublu rek lenn lu ci lekk ma du ma du ma du ma juñ sa point question bu mel nii nag mooy kan moo dugal ngiru Malick ci senegal ni nga xam ne nii kan moo dugal lislaam ci senegal mënta leer kan moo dugal ngir imam Malick ci Sénégal yi mënta leer saa yoo mënee wax kan moo fi dugal lislaam rek da nga mën a wax kan moo fi dugal waaye li liñ ci mën a wax daal te ñuy bind ci mazhab bi wax ko mooy ngiru Maalik duggam fi daa ànd ak duggug lislaam ñoo bokk lépp soo demee ci bahs al madhabul maliki fi Sénégal bu laax euh, chaabu bind da am lu gën a leer ci wàll woowu muy wax ne Sénégal ngiru Maalik bi mu fiy dugg daa ànd ak lislaam bi dugg te loolu ñu ngi sukkandikoo ci ñi taarix al mazhab bi ci Sénégal yépp li ñu wax jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop mbokk mi danoon laaj sëriñ Touba ci ban ngir la sukkandikoo ci ngir yooyu Serigne Touba radiyallahu anhu day li ñu jot a xam ci moom ci aliwe ju gàtt xam naa ngir ëpp li ñu fuuf li ngeen ci xam am na fu mu bind fu bari fu mu wax ni moom ab maaliki la bind nay bayit wax ne bi tafaqquhin bi tafaqquhin imaami Maalik bi loolu bind na ko bind na it wax ni maa ngi leen dénk ngeen jàpp ngiru imam Maalik xëy na su nekkoon geneen ngir bu ñu ko dénk donte man na mën na am ay masala yoo xam ne nag am na sañ-sañu génn ci mazhab bi ndax daraja bi mu am ci xam-xam moo ko ko may dem dem na ko nekk am mujj tayit te mujj mujj tayit dañ koy may muy génn mazhab dégg nga wax ci ñaareel bi ci liy tegtale ni Maalik kii la woon mooy li mu taalif lépp ci ngir imam Maalik la ko taalif kii jàngale naan nii lañuy julli nii lañuy woore nii lañuy jox azaka nii lañu fase sëy xanaa loolu la mu lay jàngale na mu mel lay jàngale la mu xam lay jàngale ñi mu jàngal ñi yar ñëpp it ci ay Maalik kii lañ doon lañ doonoon borom dëkk bii ci la bokk dëkk yi mu samc ak ñamu fatek yëpp ngir imam Maalik la ñuy doxalee loolu luy tegtal ni am Maalik kii la daara ya fi sëriñ bi bàyyi ba tey ji boo ko demee ngir imam Maalik la ñuy jàngale kon moom am Maalik kii la woon donte moom nag egg na ci xam-xam ba nekk am mujtahid boo xam day wax ni ñëpp samay sëriñ lañ a'immati fil fiqhi malikul ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali dem na ba egg ci xam-xam foo xam ne mënatu mënatu la tëj mu ni ñëpp samay sëriñ lañ buñu eggee ci côté fiqh malik sama sëriñ la shafi'i sama sëriñ la imam ahmad sama sëriñ la imam abu hanifa sama sëriñ la ànd ak loolu lépp nag la jaamoo yàlla daal la ci gën a moom ab maliki la mbokk mii mu ni dafa bëggoon ku ko dimbali ci xukkumul xabdu wa sadl ndax mu ni dafa dégg ñu bari ñu ni alxabdu dañ koo duural Malik mu doon sàkku daal ku ko ci leeral ci diggante xabdu mooy julli di banque say loxo ak wàcce ko luñ ko ci leeral xabdu sadlu day masala la yoo xam ni seen coow biisut yàgg na fi te dana continuer it di am du fi jug mukk ba insha allah waaye li ma ci gis de sama xam-xam bu gàtt day am masala fiqhiya boo xam ne nii da am ay adilla yu rot yoo xam ne zaahir ba daa nuru taaru jàppal loolu nga taxaw tuuti ma am fu ma dem ak yow feneen xabdu ak sadlu ñoom ñaar ñu yépp rutul ci alquran rutul ci sunna ci baat bi buy tekkale ne xabdu sunna la wala sunna wala sadlu sunna la te nga wax ji baatu xabdu xaa ba daal rutul ci alquran rutul ci sunna ni nga xam ne baatu sadlu siin deel lam rutul ci alquran rutul ci sunna yenent bi daan na xabdu baatu daan na xabdu rotut yenent bi baatu sadlu daan na sadlu rotut lan moo rot ay maani yuy tegtale ni teg loxol ndey yor ci loxol càmmooñ daan na am ñenn ñi fi réew mi loolooy xabdu kon ay maani yuy tegtale ni daan na julli bu bu kàbbaree ba téer yëpp dem mu mu yooral loxo yi ñenn ñi firnde loolu sànn kon. kon am na ay adilla yuy ci cële ni lépp loxal ndeyjoor maanaam teg loxal ndeyjoor ci loxal càmmañ moom ci diine la bokk ci sunna la bokk rod na ci téere yu bari mu mu wax ko sax boo fa demee da nga ko fekk xadis bu mel noonu waaye rod na xadisu musi salaam ñëpp xam nañ ko muy jàngale na yonent bi sallallahu alayhi wa daan jullee. ba muy jàngale bokk na ci la mu wax bu daan kàbbar ba bu kàbbaree ba ba loxo yi wàcc benn bu ci nekk daf koy delloo fa mu war a delloo ñu ni fa mu daan delloo mooy mu bàyyi ko yëpp wàcc ñenn ñi istilaal kon lii mooy tegtale ni satlu sunna la ci julli moom la war a def kon man li ma jàpp ñaari masala la yoo xam ne benn gënta wér moroomam man sama xam-xamu bopp sama aliwa jugat damaa gis ne ñaari yëpp wér bu ci waaye di def na nga am cëslaay bu dëgër te bul soxla woo werante nga dem su ko defee ci ngiiru imaam Malik nag xabdu nu fi demee xabdu day am na lu Malik rotal ci mu wappa luy tekki teg loxal ndeyjoor ci ca ci kaw loxal càmmoñ waaye damaa yor micro mais ku yor loxal ndey loola xam nga teg loxal ndey joor ci loxal càmmooñ daa leeru mën naa nekk fii mën naa nekk fii mën naa nekk fii fan la ci lan moo tax mu am wuute dalil bi moo ñàkk amul leer loolu problème mu dali dilaala la kon masala mi am na mbir kon Maalik rotal na xadis bu mel noonu Ibnul Qaasim tamit ci Mudawwana rotal na fa riwaaya boo xam ne dafa mel ne dañoo laaj Maalik xaddu mu ne laa aarifu xaw ma ko borom xam-xam yi firee ko ne lim ci tam mooy xaw ko mu nekk sunna waa Madina te sunna waa Madina muy amalu ahli Madina dalil la fa ala kulli maalikee yu bari dañuy xabdu maalikee yu bari dañuy satlu kon ñaar yëpp wér li ci des rek mooy kenn ku ci rek ba ngay def nga tekk ci ay cislaay te bul jàpp ne yaa nag yaa gën a wér li sa morom man de loolu laa jàpp ci masala bi jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop mbokk mi nee na ay at may sàkku ku ma leeral lii waaye mu jafe woon ma lool tey jii nag mu am yaakaar ci nga leeral ko mooy lu tax mazhabu Malik jiital amalu ahlul madina ci kaw xadiisun saxiix wax ju rëy ju ñu tuumaal ngiru imam malik mooy mazhab la buy wuuteeg xadis bu wér wax ju gën a doye di wax ji amu ci àdduna mazhab malik mësta wuuteeg xadis bu wér mazhab malik kay day saxal xadis bu wér ñiy wax ni mazhab malik dafa wuuteeg xadis bu wér xam nga ci luñ sukkandiku dañuy fekk léeg-léeg benn xadis boo xam ne Malik daf koy rotal ci mu wattat du ko jëriñoo mbokk mi rotal ab xadis ci sa téere tekkiwul ne toujours moom ngay jaamoo sa borom dangay ngay bind li wér rek ci yow daa am bindal li ci yow xadis laay bind damay bind li wér ci man lam lañ ma jàngal laay jàng waaye la may jaamoo sama borom moom mooy la may jàngal samay taalibe mooy bu ñu ma laajee la may ubbee ñoom dañuy gis ay masala yu yoo xam ne Malik daf ci wax loo xam ne day lu wuuteeg la mu yaxal ci muwatta wala loo xam day nuru lu wuuteeg lu ñu yaxal ci ab xadis bu wér ci misaal fa ma xadis bu ñuy wax ne albayiaani bil xiyaari maa lam yaxtariqaa ñaar ñoo xam dañoo jaay yéen ñuy jàngale fiq yi na ma ko gën a xam jaay ak jënd bu amee sama digganteeg yow xadis bi zaahir bi li muy tekki mooy li fekk teqalikoo woon xiyaar man na am tànn mais ban xiyaar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam namu ci xadis bi foofu mu am ndax Eh, ban tafarruq la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam namm ndax teqali ko ay yaram la ci namm wala teqali ko ay aqu ay ci ay wax la ci namm Maalik yi dañ cee gis a tafarruq bil aqwaal lañ ci namm sëñ yorom yi bu mu jaay mu may jaay kurus bi ma di jënd ñu waxtaan ba ji dog ma ko jënd naa ko mu ni jaay naa la ko même buñ joxantee guñ njëg sax njaay mi fasu na xeer amut gis nga jaaykatu gerte caaf bi su fekkoon dafa teg caafam fii di jaay tàngoor yu metti mu tooge nee ca kër ga yow nga ñëw fekk fii taabul bi teg juróom jël gerte gi dem jaay na la taw waxam sax amut moo tax Cheikh Khalil ci xaaju ñaareel ba mu yittewoo mu yittewoo ko woon lool mbirum masala mi daf mel ne yaa bi masala mi moo la jeetal su ko defee mel nii albayaani bil xiyaar maa lam yaftariqaa li feeg teqalikoo rek xiyaar mën naa am ba pare ba pare maalikee ni la su wax ji dogee xiyaar amatul te moo ne ñu ci jotaay bi kon dafa nuru ni ñoom dañoo wuuteeg xadis bu wér loolu nga yaakaar déedéet wuute wuñu xadis bu wér lan moo tax fii ñu firi ak tafarruq bil aqwaali au lieu que bil abdaani mooy amalu ahlil madina waa lañ jàppe woon façon njaay mooy dog ci ay wax au lieu que dog ci ay teqali yaram su ko defee amalu ahlil madina ci laaj bi la bokk moom mooy lan amalu ahlil madina dafa bokk benn ci adilla yi nga xam ni mazhab imam malik da koo jagoo kon xasaa'isul mazhabil maalikiyya alal mustawi alal mustawa dalil yi wal usul yi bokk na ci amalu ahlil madina lan mooy amalu ahlil madina amalu ahlil madina junjoon naa ni Malik bi mu fi ñëwee daf fee fekkoon ay saxaaba maanaam dafa ñëw ci réew moo xam ne muy dëkk boo xam ne ni sëti saxaaba yi fa lañ nekkoon jëlee xam-xam ba ci seeni maam ñuy saxaaba ya ñu jëlee xam-xam ba ci sayyiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk xar xam-xam boo xam ne tawaarasuha qarnan an qarnin ila zamanihi moom Malik loolu mu solo nag moom la daan tonte ci diine nga xam daf daan lépp loo xam ne waa Madina moom lañ daan ubbi moom lañ daan solo moom lañ daan jàngale moom la daan gën a farataal ci leneen lu bokkut ak lii looloo tax moom ak Abu Yusuf bokk ci taalibi Abu Hanifa yi gën a mag amoon nañ munaqasha bu doxoon seen diggante ci wàllu saa maa bu ñuy natt azaka ban saa lañ war a jëriñoo Malik daf laan wax ne saaw ahlil madina lañ war a jariñoo kee naan ko saa moom kenn waru koo tënk ci saaw ahlil madina xam nga lu ko Malik wax dafa woo waa madina bañ ñëw muy leen dem leen ngeen indil ma seen saa yi ñu indi ko teg mu erkaas yu bari mu ne yow sa diw sa saa mi foo ko mu ne maa ko doole sama mu jëlee ko ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne diw sàngam foo jëlee sa saa mu ne maa ko doole sama baay mu doole ko sama maam mi nga xam rasulillahi sallallahu alayhi moo ko jàngal mu wax yow diw sàngam sa saa jóge mu ne ko maa ko doolee saa bàyyi mu jéegi saa maam ba mu jóge ci rasulullah sa ña fa toogoon ñëpp ñi seen saa moom ca saxaaba yi lañ jóge waaye diine saxaaba am na lu ko gën a wéroo amul lu gën a wér di ni mu amee ci saa tamit noonu la amee ci leneen lu li lii la ñu tuddee an naqlu tawaatur an naqlu bil mutawaatir waxuma la sa amalu ahli madina dalil la waaye dafa nekk loo xam dañ koo tuxal ci bit tawaatu kon loolu dalil xat'i la xam na ñu bañ a ñu bañ ñu bañ a guddal bu baax a baax kon amalu ahli madina dafa am ñaari xaaj boo ko dañ koo tabax ci adilla naqliya boo xam dañ koo tabax ci adilla aqliya bañ tabax ci adilla naqliya ñëpp dëppoo nañ ñi ci adilla malikiya lañ bokk biñ tabax ci adilla aqliya nag moo am wuute ci diggante borom xam-xam yi jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop waxtu wi day mat na sëkk xanaa laaj bi rek du mu gën a gàtte rek ñu tontu ci ndax waxtu wi toll na ci di xocc ndax nit sañ naa jaxase ay ngir. nit ku am xam-xam xam li yàlla xam li yàlla saa xam li borom xam-xam yi wax su fekkee am na mazhab ñeme na masala sàngam mu bañ cee sukkandiku ca ngiiram sukkandiku ci geneen miir ñeme na ko yaakaar naa cosaanu aleykum bil maliki yi xam ngeen ci dara fii ci Sénégal xam nañ fi ñoo xam ne ay maliki yi lañ ñu ngi def loo xam ne ngiiru imam malik am na neen lu koy loolu génnewu leen ci mazhab bi de ay maliki yi lañ wuuteeg mazhab bi ci ay furu fiqiya du la teree nekk am mazhab li ñuy wax ak tamazhub mooy sukkandiku ci usulee qawaid yi mais furu yi moom wuuteeg moom du tee nga nekk am mazhab boo demee ci téere ar-rimaa an fi an xisb rahim Eh, Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko bind masala mi leer na fa bu baax a baax risala tamit boo xam ne alxaaji Mahamad Fouri Jaabi moo ko bind leer na fa bu baax a baax. shukran jërëjëf suñu Abdoulaye Diop bismillah doog jot na bismillah.